Euh, ñu ngi ñaan tamit euh, xale yi euh, ñu bañ ñu kii leen ñu jëm leen a canaliser quoi ba pare bañ leen bàyyi aussi parce que à sànq dafa mel ni dafa amoon ay xale yu génnoon ci biti xaw ba xam ñu ngi fa ba léegi di di di daw foofu te loolu wóorul quoi par rapport ak mbedd meeg yooyu noonu loolu tamit ñu bàyyi ko xel ko pour ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ku ci gisul ki nga àndal rek maanaam nga bàyyi xel est-ce que nekkul ci biti di daw. beneen euh, mbir mi tamit moom mooy euh, fi ñu dañu am benn fàttali bu ndaw rek bu ñuy def balaa ñuy bàyyi waykat yi di way bunt bi insha allah euh, ndax xam ngeen ni gàmmu boo xamante ne maanaam dañ ni dañ koy sampal yonent bi sallallahu alayhi wasallam boroom xam-xam yi dëppoo wuñ ci ne baax na wala déet maanaam loolu moom dafa war a leer te ni boroom xam-xam yi d'accord ci li tax d'accord si nag dafa simple nekkul tamit lu compliqué comme ni ko ñu bari di yaakaare daf fekk ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam musul organiser gàmm comme ñun niñ koy organiser loolu musul am ñaareel bi ci des moom mooy saxaabaam yi radiyallahu anhum musuñu ko def non plus génération maanaam taalibe saxaabaam yi ñoom plus ñoom musuñu ko def première gàmm bi njëkk a def ñu ngi ko def ci cinquième siècle après yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci Erbil ci euh, Iraq foofu lañ ko dëkk a defee loolu indi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim jamono jooju bi mu amee ñu ko mel ne al imam Abu Shama rahmatullah alayhi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay ndongoom ñu mel ni ñoom imam an-Nawawi ak ñeneen rahmatullah al jami' ñu rafetlu woon ko rafetlu ne mbir mi kat euh, vraiment niñ ko defee nii mu nekk ñu jël guddi goo xamante ne guddi euh, yent bi la sallallahu alayhi maam ñu taxawal koo defar ko def maanaam daal di wax dëgg yàlla di ci def ay bernde di ci jàng alquran di ci tudd yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko ci fàttaliku loolu dafa rafet loolu moom moo tax borom xam-xam yi depuis génération boobu ñu xaajaloo am ñoo xam te ne dañoo jàpp ne euh, que gàmmu baax na et que gaa mais bid'a bu rafet la am ñoo xamante ne dañoo jàpp ne gàmmu maanaam lu comme yent bi mu ko def daal vraiment nañ ko moytu quoi moo gën te maanaam euh, bid'a la te day indi ay dérives aussi euh, loolu nag mu waral tey maanaam ñun ñu koy def maanaam ñu jàpp ne xëy na dañoo jeng ci li nga xam ne moom moo jàpp ne moom lañ jàpp ne euh, di ko def moom moo gën bañ koo def ndax occasion la ci di dellu ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di fàttaliku ak njàngaleem waaye tamit di fàttaliku ak dundam ak doxalinam ba pare di tudd yàlla di jàng alquran ak yu mel noonu. occasion la tamit ci di def lu baax maanaam ak tamit mu nekk jotaay yoo xam ne dañ ciy fàttaliku loolu nag su demee noonu euh, comme li nga xam ne moom la Sidaaj Malik wax radiyallahu anhu naan ala azmu laylam yuladat hisbatan idha lam yakun nahwa al-haram yow loolu euh, loolu ak euh, yeneen wax yoo xamante ne borom xam-xam yi wax nañu wax ju mel noonu. maanaam ne dañ ko màggal màggal gi nag maanaam juddu yonent bi sallallahu alayhi nañ ko màggal waaye nag bu fekkente ne lu xaram da nekk moom nañ ko jéng maanaam bu fekkee daal en tout amul jéng nañ wëllif lépp lu xaram loolu ci condition yooyu kese la mën a baaxee waaye tamit ba pare il faut tamit mu dëppoo ak sunna maanaam amul lenn lu ci nekk loo xamante ne dañuy gis ne ci biir mbir mi dafa wuute ak sunna euh, beneen mbir bi tamit moom mooy euh, gàmmu yi dañ koo teg samp ko aussi te yeneen bi sallallahu alayhi moo tax ñu def ko tey bu fekkente ne tey damay joxe exemple man ñun dañu wax ne nañu woo nit ñi nañu ñëw ñu gàmb ñu tudd yeneen bi sallallahu ñu fàttaliku ko ñu waxtaanee ay mbiram euh, ñu ñu ñu ñu ñu ñu di ko tudd ba pare tamit di ko way ak yu mel noonu ba pare ñu ñëw fi ñun ñu bàyyi ko di waxtaanee leneen wala keneen wala boog ñuy su ci ci way tamit ñuy nekk di way ñeneen maanaam loolu xeetu trahison lay doon xiyaana la parce que dañoo wax nit ñi ne leen yeneen bi lañ ko jagleel loolu lañu waxoon nit ñi bi ñu ñëw fii maanaam te loolu noonu moom mooy tamit li xew euh, maanaam li waxuma ko pour fii nii rek ah mm-hmm. dama ko wax maanaam pour généraliser quoi parce que mooy fi ma tàmbalee maanaam ci introduction bi ci gàmmu ci jëmmi boppam lan mooy ruuxu gàmmu ci boppam ak lan mooy mbir mi ci boppam lan moo ñu samp ko Euh, te loolu dafa nekk loo xamante ne ñun ñëpp ñoo ko war a bàyyi xel maanaam ci anam goo xamante ne noonu lañu fiy ñëwee euh, masalan euh, mënuñu bàyyi tamit maanaam ku mu neex ñëwee nu mu la neexe solo nu mu la neexe di doxalee noo xamante ne tamit nu mu la neexe la maanaam ngir ne parce que loolu ku amee rek dañuy daal di dugg ci loo xamante ne yent bi sallallahu alayhi wasallam du ci kontaan parce que ñun nee nañ yent bi moom moo tax ñu def ko bu dee yonent bi sallallahu wax dëgg yàlla moom moo tax nag ñu ñu samp jotaay bii guddi gi te moom rek a tax war nañu xool euh, ci guddi gi buñ fi jógee nan la ñuy euh, gën a jéngee ci ay jikkoom nan la ñuy gën a jéngee ci ay doxalinam nan la ñuy gën a jéngee ci am njàngaleem waaye surtout nan la ñuy gën a euh, bàyyee xel li nga xamante ne moom mooy. ay ay ay maanaam euh, alquran bi nga xam ne moom lañu wàccee ci moom waaye tamit sunna bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam moom la fësal leeral ko firee ko alquran bi parce que loolu bu fekkente ne amul rek maanaam mu nekk ko tuddee ci gàmmu quoi nañ ko tuddee leneen wala boog bon gàmmu dans un sens boo xamante ne peut que leneen la mais yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daal ñun ci gàttal war nañoo def de telle sorte que buñ nee yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yow lañ tax yow yaa tax ñu daje fii tey ñu ñëw dañu ñu gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu gisee ñun kenn ku ci nekk ci ñun ni nga tooge ak ni ngay doxale ci guddi gi bi mu tàmbalee ba ba muy jeex yonent bi sallallahu dina kontaan bu la gisee. loolu moom da loolu ñun kenn ku nekk ci ñun daa war a bàyyi xel loolu ne comme que yonent bi sallallahu moo tax ñu koy def léegi nañ nañ xool est-ce que yonent dina kontaan ci ni ñuy waxee ni ñuy defee ni ñu doxalee ni ñu kiwee ba mu jeex ci kaw loolu nag comme que dañuy waxtaanee mbiru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf cee bokk tamit li ñu war a bàyyi xel moom mooy déglu gi maanaam mënuñu di waxtaanee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak li aju moom. maanaam euh, kenn ku ci maanaam ku nekk di ber waxtaanam ci leneen wala loolu loolu du jàppandi maanaam loolu loolu comme ni alquran wax ci euh, yaa ayyuhal lazina amanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wa laa tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'maalukum wa antum laa tash'uruun tey yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu bu leen gis ci seen kàddu ci kaw kàddu yeneen bi sallallahu alayhi maanaam kàddu nga xamante ne maanaam voix voix nga xamante ne benn melo la caractéristique la ci caractéristique wax maanaam moom ci boppam du esprit wu wax bi wu wax bi mooy maanaa yi ne ci biir mais ànd ak loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ tere moom muy wax sa voix yow gën a kawe moom ba xam maanaam sa kàddu yow gën a kawe moom ba xam waxuma na nag jëmmi waxam nga jël ko jël say wax yow teg ko ci kaw jëmmi waxam moom loolu loolu loolu du loolu garaw a garaw fekka bu fekkee sa kàddu sa voix moo gën a sawee voixam borom bi ne loolu day waral seen jëf yi yàqu carrément li ngeen mësoon jëf bi ngeen juddoo ba léegi seen jëf yëpp yàqu neen annulé wu te doo leen ko yëg léegi lu kon lan ngay xalaat ci dee su dee yeneen bi ci boppam sallallahu ay waxam wala boog li aju ay mbirum moom lañu jël daal di jël suñu ay kàddu suñu ay considération suñu ay li ñuy bàyyi sax teg ko ci euh, euh, insha allah ñu bàyyi wañkat suñu bunt bi nga xam ne moom mooy wax ci maadi yi insha allah taala bismillah وللنبي حزين الباري لحال تذوق رحمتك بالجنكر وصل على النبي وعليه اجمعين سلام ثم بدوات ثم بدوات في ساعة suñu euh, temu gàmmu gi comme niñ ko gise woon maanaam wala boog niñ ko annoncé mooy ne euh, ci magazi yi lay aji mooy xare yi euh, xare yent bi sallallahu alayhi wa alihi te mooy al-faslu thalith ashar maanaam bunt bi nga xam ne mooy fukkeel bi ak ñett islaasu zahab fi siirati xayril arab te euh, ki ko bind mooy nitu yàlla bu mag boobu di borom xam bu sell bi Cheikh Seydi El Hadji Malick radiyallahu moom moo ko bind euh, taalif ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loxe ko euh, ci anam bu jéggi dawe ci euh, rafet ak taax euh, mu ciy wax ci bunt bi ci mu ne fi zikri maghazihi sallallahu alayhi wa sallam wa adada hijajihi wa umarihi muy di tudd ci moom zikri maghaazi bi mooy ay xare yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon sax na wax saraya mooy jëndeel maanaam xare mooy bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam demee moom ci boppam mu déplacé wu dem bokk ci xa bokk ci xeex bi jëndeel mooy saraya mooy mbooloo wala bari lépp ci sariya ndax benn léegi bi maanaam mooy singulier mooy sariya euh, bëri léegi bi mooy maanaam mooy pluriel bi mooy saraya euh, comme xaswa tamit moom mooy xare benn léegi la maanaam mooy singulier la moom bu dee bëri léegi bi nag mooy alxasawaat dañ koy wax tamit waaye bu fekkente ne Euh, dañu wax maxaaj bi souvent en général dañ koy faral di delloo donte dinañ ko delloo ci jëmmi xare bi mais dañ koy faral di delloo ci xam-xam bi ci boppam mooy dañ naan ilmul maghazi wa saraya en général maanaam loolu la ñu faral di wax maanaam xam-xamu siira ci boppam maanaam li lay wat bunt bi solo gi mu am solo mooy xam-xamu siira ci boppam dañ koo tuddee ilmul maghazi maanaam mooy xam-xamu xare yi te pourtant dañuy wax lépp ci Yonent bi sallallahu alayhi ba na mu ganee adduna maanaam ba ci ay maamam sax ba ni mu ganee adduna ba maanaam ba muy làqu lépp dañ koy tudd te pourtant xam-xam boobu ci boppam dañ koy tuddee ilmul maghazi ci boppam maanaam xam-xamu xare yi maanaam day wane xam-xam boobu ni mu amee solo maanaam xam xare yeneen bi sallallahu alayhi wa ak li mu wundu euh, buntu la nag boo xamante ne euh, yaakaar naa def na juróom benn at ci ginnaaw waxtaane woon nañ ko mais man mii dama ko fàtte woon maanaam ne defoon nañ ko donte te fii la woon donte euh, xaajuñu woon bay bay bay yeggale maanaam daanaka dañoo xaw a tàmbali rek def introduction et cetera ak yooyu rek mu daal di jeex Euh, amaan na loolu booy peut-être bokk na ci li tax ma fàtte woon ne defoon nañ ko ba biñ totaalee ba mu commencé ci la ma sëñ Fallou ne ma mais lii maa ngi doon ko fàttaliku mais defoon nañ ko ah euh, man xel bi ci doog a dellu ba mu naan ma sax maa ngi fàttaliku amoon nañ benn ci kii bi euh, projection bi nga xam ne moom lañu ñu defoon doon wax xare yeeg yooyu moom moo ko waajaloon projection boobu moo ko defoon mais man dama ko fàtte woon waaye teewul tey insha allahu taala dañuy def moo tax ñu xool étude globale bi la ñuy def quoi maam dañ koy njàngat njàngat boo xam te rek day gën a voilà dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy fexe rek maanaam nu mu dënkoo ba pare nekk benn étude globale boo xam te ne dañ ci jéem xool njariñ yi nga xamante ne moom moo ci mën a juddoo euh, kon euh, mu li ñu war a dëkk xam mooy yenente bi sallallahu alayhi wa bi mu ñëwee Madinatul mu ala saakini afdal salaatu wassalaam mooy bi mu gàddaayee dafa am loo xamante ne loo maanaam ñetti mbir la njëkk def yooyu la njëkk toppatoo ñetti mbir bu njëkk bi mooy dafa tabax masjidu Quba maanaam jàkk affaire jumaa jàkk yooyu la njëkk defar loolu la bàyyi xel parce que jàkka mooy place bi nga xamante ne dañ koy jaamoo yàlla mais mooy place bi nga xamante ne ci la ñuy jàngale ci lañuy maanaam ci la xam-xam bi génnee waaye tamit yu bare bare bare ci mbir yi euh, jullit yi foofu tamit dañ koy toppatoowee loolu kon moom mooy premier mbir bi nga xam ne moom la jëkk def ñaareelu mbir bi nga xamante ne moom la def mooy al mu'axaat baynal muhaajiriina wal ansaar mbokkale bi nga xamante ne moom la mbokkale mu nekk comme genre jumelage diggante muhajiruna yi ak ansaar yi radiyallahu anhum nga xamante ne ñi gàddaa yoon ñëw amuñu dara wala bokk seen alal dañ koo bàyyi fële Makka ñu ñëw yent bi sallallahu alayhi wa sallam boole leen ak seen mbokk yi fekk ci fii ci Madina maanaam pour kenn bañ a tumranke nga gis comme ni alquran wax wa yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim xasasa dañoo doon ëppal ëppal moom mooy jox priorité à une personne loolu mooy ëppal mooy voilà mooy dañ doon ëppal ci seen kaw bopp ñoom maanaam dañuy yor dara daal ne lii daal sama mbokk bii nga xam ne dafa gàddaay yoon daal xëy na moo ko war a gën a soxla quoi bàyyi ma jox ko man man man man xam naa dinaa jéem a wutaat solution feneen mais moom bàyyi man man ma jox ko ko moom quoi mu ne walaw kaana bi xasaasa walaw kaana bi donte dafa nekk loo xam ne dañ ko aduwoo lool waaye dañuy def loolu ñoom ñoom jikko jooju lañ amee woon ansaar yi radiyallahu anhu euh, bi loolu demee noonu kon muhajirun ay ansaar yi mu mbokkale leen ñetteel bi ci def moom mooy dafa benn saxiifa maanaam benn xeetu contrat pacte maanaam boo xamante ne euh, pacte social la wala pacte de vie commune bi nga xamante ne moom la signé teg ko diggante moom ak ñi nga xamante ne ñooñu la fekk Medina te duñu ay jullit moo xam yéeféer yi la ñi nga xam ne mu mun a musrikuuna yi la mooy ñi bokkaale wala ñi nga xamante ne ñoom ñooy yahuud yi la maanaam ñoom kenn ku ci nekk ñoom ñëpp la jël mu signé ak ñoom pacte bi nga xamante ne maanaam genre contrat de non agression lay doon maanaam non seulement du ma agressé ma la agressé doo ma agressé ñun ñii kenn du jote dara ku ne nan ko bàyyi muy def yëpp yëf ay yëgum waaye duñ ca yem duñ ca yem mais dafa am leneen luñ ci yokk mooy. doo jàppale kenn ku ma war a agressé képp koo xamante ne dafa nekk feneen maanaam war maa dal sama kaw maanaam yow tamit doo ko jàppale da nga ñuy euh, dañuy dimbalante boobu nag nga xamante ne moom la def ko maanaam nga gis ne donc euh, stratégiquement parlant maanaam ci côté stratégique côté stratégique dinañ gis ne xare yu bari yu mu njëkk def ci stratégie yu mel noonu moo ko ci dugal dinañ ko gis insha allah euh, te loolu moom moo tax euh, mu mën a am stabilité maanaam mu mën a nag toog nag daal ni ok d'accord léegi c'est bon ok xam naa ni mën naa léegi dund sama diine mën naa teg carrément samay projet sama état en tant que man yenn bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne man maay doxal maanaam diine ji mën naa léegi nag sama xel mën na dal quoi parce que sànq yii dégg ko surtout bu mujj bi xelam moom mën naa bañ a dal ci lii naan mbir mi nan la nar a demee loolu moom moo tax kon mu doxalee noonu euh, ñuy contrat di ànd ak ñoo xamante ne moom mais pourtant duñu ay jullit lool nag da ngay gis léegi euh, nit ku ànd ak ku mbokkulul ay valeur rek dañoo jàpp ne ànd bi contre nature la quoi alors que déedéet obligé wul parce que pour ngeen ànd ci dara obligé wul ngeen d'accord ci lépp. déedéet dafa ob li obligé rek mooy ngeen d'accord ci li nga xamante ne moom ngeen ànd nii li tax ngeen nekk li tax ngeen daje nii maanaam loolu rek am solo ci mbir mi sinon parce que bu doon ne képp koo bokkalul ay principe bokkoo leen ay bëgg-bëgg doo leen mës a defandoo dara ñii defandoo dara duñ bari loolu loolu lu loolu lu mat a bàyyi xel la léegi mu ne walil nabi وللنبي آمن الغالب نخبر حتى تذوقها متى للإنتهاء والصبر ñeel na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam azina jox na ko ndigal albaari aji bind gi yàlla mi nga xam ne mooy ci bind mi ndiir kon moom moo xam li baax ci ñoom moo lañ defar xam lan moo baax ci ñoom loolu tax mu wàcce alxuraan bi ba pare alxuraan bi mu mel mu am langage boo xamante ne nature bi maanaam nature langue bi ak nature langage bi c'est humain maanaam nit a koy def parce que sinon borom subhaanahu moom amul maanaam amul euh, voix amul amul voix moom donc moom amul tamit luñ naan maanaam loo xamante ne ay làkk la comme ñun parce que ñun suñu làkk yi dañuy tegaloo maanaam foog nga jël boo bëggee wax dara foog ay lettres yi tegaloo te borom sant la kàddoom maanaam dafa prééternel kàddu nga xadim la kalaamul xadim la kàddu la gu amul fu mu tàmbalee quoi mais wàcce gi mu ko wàcce ndax moom moo ñu bind mu wàcce kàddoom mu yor forme bi nga xamante ne moo dëppoo ak suñu langage ñun ak suñu langue ñun ak ñun ni ñuy wax mu làkk ko comme mu wàcce ko ci làkk bi gën a leer ci làkk yi mooy làkku arab moo tax mu ne bi lisaanin mu mubiin parce que moom moo ñu bind mu nekk xeetu notice ci ñun xam nga boo defaree bu ñu defaree benn matériel ah buñ koy euh, joxe dañ koy boole benn notice quoi bon boo xam ne nga xam ne voilà affaire bi lii la composante yi lii la voilà soo bëggee def ni nii nga koy taalee pour une première fois xam nga boo bëggee voilà soo bañee mu yàqu da ngay moytu lii da et cetera boo bëggee muy dox mu gudd fan nii ngay doxalee ainsi de suite borom bi nag bi mu defaree adduna bi defar ñu ñun daf ñoo wàcceel benn notice bu tudd alquran léegi notice boobu ki nga xamante ne moom la yabal te moom mooy cosaanu milieu bi sallallahu alayhi moo ko wàccewaale ngir leeral ko ndax moom moo am capacité leeral ko dëgg-dëgg mu wàcc ko loola tax ñun ñëpp kenn judduwul indaale alquran fan yéen maa ngi amoon lenn kii bu ma ko doon eh, ñu ma ko doon wax quoi di leen wax ne leen maa ngi ko eh, am na benn année am na benn at ñu am benn gone bu ñu waxoon Tanzanie la jóge woon quoi ñu wax ne dafa maanaam juddu dafa ci rek ñu mokkal alxuraan ni quoi jàng ko quoi dafa mokkal voilà dafa voilà voilà yooyu quoi et cetera ma gis nag image yi fekk ma gis image yi quoi gars bi ñu nekkee ci stade bi ak ci aso bi noonu yëkkati loxo yi nit ñi di topp ci ginnaaw di daw ak di fa acclamer quoi affaire bi nag maa ngi naan ne c'est man lii c'est vrai boobu xale laa xëy na mënu ma woon a xam kii bi mais maa ngi naan mais am na benn affaire bu évident bu ci nekk boo xam ne waroon naa maanaam waruñ ci woon a sax quoi que en fait le fait ñu ne daa judd mokkal al wala maanaam daa màgg nii rek mokkal alxuraan kenn jàngalu ko loolu moo mënta nekk parce que alxuraan daa mel noo xamante ne maanaam nature alxuraan moo mel xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam kese kese kese kese kese ci la ko borom bi di wàcc amul keneen keneen ku ko jàng keneen ku ko mokkal ci intermédiaire yonent bi nga ko mokkale sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu maanaam jëmmi loolu rek évidence la quoi maanaam évidence boobu lu tax maanaam nekkut loo xam ne maanaam lu nu waxtaane woon la ci penc bi ba nga xam ne lii mën nga nekk quoi maanaam ay am na daal en lu ci lu ci jubut mën naa mokkal alxuraan sax mais da koo jàng maanaam nekkut ne voilà nekkul ne daf ko judduwaale wala daa jékki-jékki rek di tarik loolu moom demewut noonu moom léegi euh, beneen mbir bi nga xam ne kon mooy moom borom boobu nag moo jox ndigal yeneen ci bi sallallahu lu mu ko jox ndigal bi nax bi raxal ci samp euh, maanaam gënd euh, gën gënnu duma gi ndax xam nga raxal maanaam mooy li daan li daan mooy li comme euh, moulin hmm. maanaam comme bu li li nga xam ne day day mokkal ci di dugg ay ci ba muy mokk maanaam comme ay ay waa puudar maanaam di def mbiri puudar quoi loolu mooy loolu mooy raxal aw xeer nag ngan moo ko daan def dégg nga waaye euh, léegi moom kii suñu machine yi ñoo koy def mais lu tax mu war a samp loolu xamul tuddee kii bi mooy xeex yi mu ne la sax mu ne tadd ko bu ko defee muy muy bojj di wal ah di toj xaamata bopp yu dijju bil inkaar yi boroomu mbañeel gi maanaam maanaam boroomu lànk gi wa saxam ak mbañeel ñi nga xam ne danoo contre yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bañ ko d'accorduñ ci li mu nga xam ne dañuy dëgër dëgër lu bopp noonu bu ko defee mu mën a toj seen bopp yi maanaam duma leen rajaxe leen maanaam parce que euh, loolu loolu nag ndigal googu en fait ñëwut au début parce que yéen a ngi fàttaliku alxuraan aay yi njëkk wàcc di wax comportement bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waroon a doxale mooy bi mu nekkee Makka aay yooyu da ngay wax dañ naa la fasbir sabran jamilan muñul muñ gu rafet fasbir ala ma yaquluna wahjuhum hajran jamila muñul li ñuy wax te nga gàddaay gàddaay bu rafet ak yu mel noonu yooyu ci amoon maanaam sawaay buñ la defe non yow muñul rek parce que amoo doole xaalu jullit ñi il faut que yéen saasam da ko borom saasam da ko jaarale foofu ngir mu mën a comprendre jullit ñi mën a comprendre que dañoo am ay xaalu yu wute dafa am xaalu ki nga xamante ne jullit yi ñoom amuñ benn doole amuñ benn kattan amuñ benn sañ-sañ au contraire seen jëmmi taxaw gi taxaw ne dañuy jaamu yàlla mooy jëmmi li li liy waral ñu di leen musibaat xaal boobu mooy xaal bi ñu nekkee woon Makka mu am ñaareelu xaal xaal bi nga xamante ne mooy am nañ droit gaa di jullee di woora dégg nga bu jógee aju Makka aju Makka dellu ci waat ah am nañu droit mais nag ay naan euh, loi bii lañu war a voter assemblée parce que l'islam moo ko bëgg loolu moom amoo leen droit bi bu leen indi benn waxi l'islam voilà yéen yam leen ci seen i julli seen woor seen ci dañ leen a yaatal kese dégg mais du yéen yéen a yor pouvoir bi constitution bi ni muy doxee amul lenn luñ ci bàyyi xel l'islam loolu mooy xaal bi ñu nekkoon xabasa mooy tamit xaal ñun bi ñu nekk voilà xaal bi ñu nekk waaw ci suñu mboolem réew yi ñu nekk muy Afrique ak Europe xaal boobu lan ne voilà am ngeen droit ga di jullee ko woor di defar jàkkaat jumaa yooyu di joxe asak yooyu garaw kenn terewu leen ko am ngeen droit yi mais nag attention ah ngeen xam lan ngeen di wax lan ngeen di def dafa am foo xam te ne woon voilà doo leen ay naan ay l'islam maanaam di xalaata a sax jiiti mbir moom amoo leen sax droit bi ñetteelu xaal bi nag mooy xaal bi nekkee woon Madina foofu l'islam moo am doole am droit di tëral constitution bi ci l'islam lañ teg constitution bi mu koy doxal parce que boobu dañoo am doole moment boobu nag nga gis nag aaya yi daan wax naan ay muñ leen ak ay euh, waaw dee leen baale ak yooyu aay yooyu moom léegi yooyu moom amatul léegi aay yi wax mooy lan mooy dee leen dee leen gaa yi buñ leen ku leen ku leen ku leen ku leen xañ jëfi diine seen diine ji ngeen di ko doxal rek wala képp koo xamal ne lànk na rek dumale waaw xaal boobu moom waaw xam mooy fi yeneen bi doon wax naan sallallahu alayhi boo leen a ah, eh, dee dox ci mbedd ahlul kitaab yag yéen ak ahlul kitaab yi ngeen daje ah yéen bu leen leen bàyyi ñu dox ci digg mbedd bi da leen di pousse ci ci ci ci côté yi ñu dox ci trottoir yi buñ dox ci mbedd bi loolu xaal boobu foofu la voilà mais boo wàccee digg Dakar wala diggu Paris naan boo yent bi nee na ma tase ahlul kitaab naa ko wax mu dox ci kii bi mën naa dox ci digg mbedd bi yaakaar naa ne dootoo ko defati voilà moom boo moytuwul moom di nga am beneen maanaam di nga tal leneen lu dul di di waxaat genre wax yu mel noonu voilà li ci tegu wa awwalal aayatul aatillati matala bi ba'di waadi bi fa'il bi xajji la ci nazalat mu ne wa awal wa awalan li jiitu mooy aayatul xajj aaya aj boobu maanaam ci di jox joxe ndigal bi ab aaya la bu nekk ci sootul xajj mooy uzina lilladina yuqaataluuna fi sabilillahi bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir alladhina bii makkannahum fil makka aqamu as-salata wa atawu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi mu ne aaye boobu wàcc dafa am min ba'di dafa ñëw ci ginnaaw wax di digu bi fa'il ci jañe ne borom bi mooy jël seen défense min ilahi yi mi bu duggee ci seen borom subhanahu wa ta'ala bi nga xam ne moom moo yelloo ñu jaamu ko moom dong loolu moom mooy lan mooy borom subhaanahu wa ta'aala bi mu ne inna allaha yudaafi'u 'ani alladhiina aamanu inna allaha laa yuhibbu kulla muxtaalin faxuur doo ko wax in uzina alladhiina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha 'alaa nasrihim la qadiir aay ñoom noonu lañ tegaloote inna allaha naka buur yàlla yudaafi'u dana jañ 'ani alladhiina aamanu dana la jañal ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gëm te dëgg dina leen défendre dina leen taxaw wa in inna allaha naka bu yàlla laa yuhibbu soppul kulla muxtaalin képp kuy rëy rëylu dégg nga faxuur di puukarewu yàlla bëggul loolu doog a wax nag ne udina léegi nag jox nañ digal nag voilà udina lilladina yuqaataluuna ñi nga xam ne dañ leen di xeex ñi nga xam ne am na ci beneen yu yuqaatiluuna dañuy xeex ñooñu nga am te ne dañoo ñëw di leen xeex teg leen coono bu dul jeex bi annahum zulimu ne dañ leen a tooj loolu yàlla jox na leen diggal wa inna allah te li wér war mooy ala nasrihim ci dimbali leen laqadirun ak ci am sañ daf ko man am ci kattan puissance bu am sol bu rëy da ci am mooy nen mu ne allazina mooy ñi nga xam ne yàlla nag par contre wax na ñu lay dimbali ah xam nga léeg nit ñi mën nañu poser wu question mais comment ça se jullit ñi nii nekk musiba yi fii quoi mais te mel ni yàlla dimbaliwu leen quoi parce que borom bi dafa am ñoo xam ne ni critères yi ñuy dimbalee nit daf ko wax daf ni alladina mooy ñi nga xam ne naax immakkannaahum suñu leen jàppandalee ci ardi ci suuf ñu jox leen ci maanaam ñu mën a ñoom ñu war a diriger quoi war a gérer suuf si nag war a gérer situation bi aqaamu salaata dañuy taxawal julli julli mooy li ëpp solo li nga xam ne moom la ñuy def ci seen centre bu doxalin waaw bureau buñ tabax wala centre commercial wala dañ koy def ñu jàkk heure julli bu jotee ñu woote ñu julli bu heure julli jotee réunion yëpp dañuy arrêté julli amul way interministériel lan nekk ak amul woy noo xam nga instant amul dara heure julli bu jotee dañ koy def aqaamu salaat wa aatawu zakat bi dañu joxe zakat waaw seen projet yëpp azaka moom day nekk au centre dañ koy njëkk bàyyi xel wa amaru bil ma'ruf dañuy digle njekk maanaam li borom bi di ba bëgg wa nahaw anil munkar dañuy tere lu bon loolu yii critère soo ko amee léegi nga doog a nag léegi yàlla dimbali na mais maanaam doo nekk koo xam ne parce que bu dee bu dee yow julli maanaam yow yow sa programme yëpp yow amul benn boo xamante ne jaral na la maanaam yow situation yi bu commencé tuuti rek nga ne non julli bi xam naa après quoi maanaam c'est bi compliqué tuuti rek nga ni nag non non julli bi xaar après quoi voilà léeg-léeg yenn yi day day dem ba reelu joo xamante ne moom bi muy moom day voyager xam ne voyage bi six heures sans la jël wala sept heures de temps mu xool bii yi benn bi moo gën a cher de cinquante euros kese mais comme mais day tombeeg mais du du du julli mais beneen bi maanaam walla boog bi mooy gën a moyen cher day day tombeeg heure julli quoi mais garawul quoi mu jël ko. après su paree nag daan lay woo nag oui man de dama jëloon billet xam nga et puis xam nga julli euh, euh, euh, julli bi ci ci ci avion bi la may teg léegi nan laay def mais loolu da nga toppatoo avant jël billet nan ngay def da nga waroon da nga war da nga war def ba pare nga doog a jël billet mais doo bàyyi ba jël billet ba pare naan nan ngay def dégg nga asaka moom. maam presque da nga koy xaw a fàtte xam na digle lu baax ak tere lu bon luñ ci ragal non saay non xam nga lii di coow xam nga saay non ma wax bi non non xam nga saway dëkk bi ni mu demee la et puis xam nga rek gars yi dañ lay mbamb xam nga affaire voilà duñ digle lu bon duñ tere lu bon loolu nag borom sant la yooyu la wàcc lu ci tegu wa ba'du ya ayyuhal jaat mukarrama talmizan kitaabil aziz yaa ayyuha aaya yi tàmbalee yaa ayyuha jaa ak dikk nañ mu karratlu di baamu mooy comme lan yaa ayyuha nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina waghluz alayhim ak yaa ayyuha allaziina aamanuu qaatilul laziina yaluunakum minal kuffaari waljiduu fiikum ghilza ak aaya yu mel ne noonu maanaam dañoo commencé nag léegi di ñëw di baamu yaa ayyuha nabi yaa ayyuhan nabi aw yéen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaahidil kuffaara na nga yulli sa coono sa effort yëpp nga jàmmarloo ak yéefar yi wal munaafiqiina ak naafiq yi maanaam boo xoolee aayat mel noonu day gis day wax xeetu xeex yi am xeetu jihaad yi ñu bëri nag dañoo jàpp ne bi rek am armée bi mooy bu mujj en fait mooy bi xam ne bu benn mënatu la boobu la ñuy def. mais du du du du objectif moom boobu maanaam objectif parce que objectif bi ci l'islam moom mooy kaay leen ñu ñu ñu maanaam ci jàmm ci jikko bu rafet ci doxal maanaam ñu topp lu yàlla bëgg quoi maanaam loolu mooy objectif bi objectif bi nekkul xeex quoi am na nag ñoo xamante ne xeex dalee leen a neex mais mais mais mais mais mais mais borom subhanahu wa ta'ala waxul loolu contre nag xeex léeg-léeg day bokk ci mbir mi parce que day am fu mbir mi toll boo xeexul dañ lay dañ lay dañ lay dañ lay écraser mais euh, parce que boo xoolee aay boobu dafa ne na nga xeex na nga yulli sa day tool ngir jàmmarloo maam nga xeex ak ñi nga xam ne ñoo yéeféri ak naafeq yi mais sauf que naafeq yi kenn du xeex ak ñoom ak xeexu armée loolu moom mënta ne loolu boo xool d'accord nañ hmm. naafeq kenn mënta xeex ak moom xeexu armée mënul ne xeex parce que moom day wane ni jullit la quoi naa fekk loolu mooy problème bi moom ku moom day wane ni jullit la ok alors ki ci def euh, alors que yéeféer bi moom wane na carrément li mu gëm alors que naa fekk bi moom gëmul dara wala bokk li muy wane bokk tëg li gëm loolu moom mooy bu ne moo tax mu ne euh, kon xeex ak naafeq yi loolu moom moo tax ci xam-xam ngay xeex ak ñoom naafeq moom xeex xam-xam rek ngay xeex ak moom munoo xeex ak moom leneen par contre bu aaya yi leer hadith di leer xam-xam di leer démonstration bi di di exact di leer di di fluide léegi nga gis naa fekk bi moom affaire bi yëpp yàqu maanaam moom moom lépp lépp dara dara doot ko xati voilà mais alors que yéeféer bi parfois moom comme que moom daf la wat carrément lim gëm te day jóg di xeex ak yow hmm. loolu moom moo tax moom parfois xeex boobu rek du doy euh, kon bi nga xamante ne moom la wax loolu aaya yooyu comme wala tamit yaa ayyuhal lazina amanu qaatilul lazina yaluunakum minal kuffaar yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggu na xeex ñu féete yéen ci yéeféer yi wala yajidu fiikum ghilza nañu gis ci yéen ak ak dëgër ak tar voilà loolu la wax yéen ci saa sa la wax musu alayhim na nga ci ñoom voilà minal kitaab bi moo tax aay yu mel noonu wàcc nañ minal kitaab bi tukkee ci téere bi al aziz bi nga xamante ne moom mooy di noot te déggu ko toppandoo ndax alquran kitaabul aziz la mooy téere la boo xamante ne euh, dafa nekk lu ñu mënta toppandoo lu kenn mënta dak niveau maanaam dafa kawe quoi kenn mënu koo kenn mënu koo laal dafa inimitable te laa ya'tihi al min bayni yadayhi wala min xalfihi tanziilun min hakiimin caaxaan amul ci kanamam walla ginnaaw amul caaxaan caaxaan amul ci d'ailleurs boo déggee alxuraan nga xam ne lii lii moom li muy wax nii du caaxaan. moo tax kuy wax alxuraan bu ci dugalee caaxaan da nga xam ni non yàlla wax war non non waxul lii quoi bi xam naa moo ci dugal ay ay caaxaanam quoi. almuhkam bi nga xam ne dafa xereñ te xereñee àtte dafa raf ni mu tegee mbir mi. minal kitaabil aziz il tafsir ni na nga mandargaal lool. ثم يتلى بيمين الخوف فلطائف أوزعه من النقيطان xam ne min xawfihi ci ragal ci ko ragal talabu la ñu sàkk woon isfa'ahu fay ko mooy li alquran naan yuriduna li yutfi'u nuur allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuurihi walaw kariha alkafirun gars yi euh, maanaam liñ ci ragal mooy li mu tàmbale huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli moom buur yàlla subhanahu wa ta'ala mooy ci yabal yeneen tax sallallahu alayhi wa sallam mu indi njub ba pare indi dundin li nga xam ne mooy dundinu dëgg mode de vie bi nga xam ne mooy bu dëggu ngir mu féetale ko kaw nootal ko ci kaw mboolem yeneen xeetu dundin yi maanaam mboolem xeetu mode de vie loolu nag du neexee yëfee moo tax loolu nag ñu doon bañ mu xam mu am mooy diine ji di kawe ñu koy defal propagande ñu koy xam di ko dégg foofu mu tàmbalee di leeral mbir yi ñoom nag na mooy lool nga xam ne lañu nam nag maanaam mooy talabu ña ngay sàkku nag ah, isfa'ahu fay ga mooy fay dund diine ji li alquran ne dañoo nam ma fay di leeru yàlla yuriduna li nuur allah wallahu waaye bu yàlla mu timmul mooy aji mata nuur yi leeram gi parce que gars yi lan lañ bëgg nu ko bëgg a faye dafa simple ñu ngi mel ni rek jant bi tàngoor wi ci wi ci nekk ak ni muy lakk ni mu feeñee ni mu leere yow nga toog fii ci suuf wala ci sa naan fekk jant bi ni muy tax ci neexuma quoi dama bëgg mu fay quoi dama bëgg mu arrêté di ëpp dangay sonn rek mais du fay maanaam l'islam bi kat la mel quoi moo tax borom bi subhaanahu wa taala donc euh, moo loolu lay wax ne za ay diina ñu ngay yokk ak naara tàkk-tàkk bi mooy tàkk-tàkk l'islam ña ngi koy yokk di torami ci ci ci ci taal maanaam mi ngi gën di taal di gën di jëkk waaw yaa ruuba yawmi yawmin bi boo xam ne ta tawaasaw ñu ngay dénkante lil isaahi ci jàmmaarloo bi fii ci moom mais non sawaay il faut maanaam di di dajee di wut ay ay ay coalition ay combat yu ñu tëral di xool nan la ñuy jàmmarloo way Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di tëral yi teg lil isaahi ngir jàmmaarloo moom bi ci bir ci ci ci fulla wax man def nañ effort yi ñu war a yëpp pour lan pour que yéen salaam message am bii bu mu jàll. c'est trop dangereux war na jàll dañuy déranger quoi et en plus xam nga yéese yi ñoom ñëpp yamuñu nag dafa am ñoo xamante ne jëmmi idéologie bi ci boppam moo leen metti maanaam neexu leen du tout idéologie bi islam ci boppam mais am na ñoo xamante ne du lool moo leen metti ah ñoom li leen metti moom mooy affaire bi su demee nii mais économiquement parlant mais suñu économie bi day rëcc. ku mel ni ñoom Seydina Abu Sufyan yoon radiyallahu anhu mu avant moom duggagul woon ci l'islam moom loolu moo ko dérangé woon te pourtant moom moo waral xare Badar xare Uhud ghazwatul Ahzab yéen xare yu bare bare bare moo jiitaloon affaire yi maanaam moom moo taxoon affaire yi di am léeg-léeg sax moo koy jiite mais lan moo ko dérangé woon essentiellement mooy mais euh, c'est que ñun trois cent soixante yàlla lañ am fii gis bu nekk ñu ñëw ziar benn ci at bi mais tey su demee na léegi finalement ñoom ñëpp existeetuñu benn yàlla kese kese kese moom moo war a am mais comment on va faire économiquement parlant suñu économie bi day def parce que tourisme bi daan ñëw gars daan ñëw ku nekk di seet benn yàlla chaque euh, année mais finalement ba pare ñun yàlla dañuy wax ne boobu lañu war a boobu kese kese mais moom en fait nekkul ci fii quoi donc ñun finalement on est perdant économiquement parlant day bu dox da koy gis am ci yéeféer yi ñoo xamante ne ñoom l'islam nii maanaam yow ngay jullee ko ak yooyu loolu déranger wu leen ah moo leen doon déranger li leen di déranger mooy tey buñ ne l'islam lañ war a doxal léegi donc way industrie sàngara yi dafa war a tëj baal yi baal yi ci fi ñu baale dans yi mm. dañu war a tëj cigarette donc kenn doot ko jaay ci Euh, voilà ak yu mel noonu waaw finalement économiquement ah, créer problème bu rëy rëy non il n'est pas question que ñuy di ba pare mode maanaam industrie wu mode bi quoi maanaam sol yëre yeeg yooyu boobu tamit day dina am coût bu rëy bu ñu jël parce que am na yenn xeetu yëre yu ñu ñëwaat maanaam économiquement parlant affaire bi dootul dox donc c'est c'est problématique voilà donc ñoom loolu moo leen di déranger mu ne waaye law yam faxuuna ay bunjoon ëpp al yawma bis ni ki tey dëpp maanaam na leen leer ni li ñuy ëpp yëpp ci paxam yi maanaam ci këriñ bu mokk rek li ñuy ëpp xam ngeen këriñ bu mokk kenn mënu koo bàyyi kenn mënu cee boyal waaw xam nga këriñ bu nekk ay doon loolu mën nañ cee boyal mais bu xësee ba mokk rumu nekk pënd boobu kenn mënu cee boyal ñoom nag loolu lañ nekk di def mooy dañuy def dañuy def mais du baax loolu tax borom subhanahu wa ta'ala ne inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiqunaha thumma walladina kafaru ila jahannama yuhsharun waaw daal moom it ko saa ni nga xamante ne dañoo weddi yàlla na la gën a kafaru mu ne yunfiquuna amwaalahum dañuy suuxantal seen alal waaw suuxantal mooy investir dañuy suuxantal seen alal ngir ñu dummóoyuloo nit ñi yoon yàlla léegi nag lu mat a bàyyi xel pour jullit ñi mooy information bu importante bi leen borom bi jox subhaanahu wa parce que moom dafa xam psychologie bu yéeféri ba pare xam na nan la affaire deme nee na dinañ maanaam mooy ne yow yéeféri soo leen gisee ñuy investir di tegal ay programme yëpp nga gis ne xeex lislaam rek lañ tax a ñuy wut dem di def ay projet de loi ak yooyu yëpp yow bul inquiété parce que borom bi nee na de façon lii la def mu te fasa yu mu fi puunaxaa daañ ko suuxanta mais xam nga lan mooy mujj def dañuy tëral ay loi projet bi ci ku nekk ñu financé fa association buñ dégg ne day xeex dégg nga euh, yëfi l'islam rek maanaam ñu ñu ñu investir ci daal ni woy il faut ñu jàppale association yi parce que ñoom quartier yi ah ñoom ñooy indiwaat affaire yi xam nga ñoom ñooy dëddaloo nit ñi l'islam yëpp maanaam yooyu dañuy investir loolu bul bul bu mu la naqari mais summa topp nag takunu alayhim xaqra day mujj nekk ak rëcc ci ñoom maanaam da lan la lay def da ngay seetlu seetlu dañuy investir mais mais finalement ñun suñu investissement yëpp ça n'a servi à rien parce que investir nañ pour kii mais pourquoi léegi booy yi dañoo gën a topp yàlla ah voile bi depuis bi ñu defee loi bi ba léegi gars yi ñu ngi gën a voilé wu ah depuis maanaam voilà maanaam loi bu ñu tëral rek bu ñu maanaam lu mu def rek ne borom bi moom nee na boobu bu ñu ci tollee xam nga c'est normal nag quoi nit ñi commencé inquiété nii lay demee. dinañ ko dépenser investissement bi moom investir corps et âme seen alal loolu daañu ko def loolu moom mënoo leen ko faire mais problème bi mooy résultat bi lan dul am dañ koy dañuy riccu su ma topp nag yug la bu ñu ñu noot leen nag après finalement voilà looloo xew seeni bi lii nga dafa am ci la commencé nag yent bi sallallahu alayhi wasallam ci stratégie bi mu toogee xam nga bi mu njëkkee yegg ci Madina wax naa la ñetti mbir yi mu njëkk a mais ba mu ca paree léegi nag ci la commencé nag teg stratégie de développement nag maanaam naka lay développer naka lay élargir dégg nga euh, diine ji nag mission bi naka la koy naka la koy réussir maanaam loolu it da lay wan yent bi sallallahu ne euh, nekkutoon koo xam ne ah yàlla baax na ah yàlla moom ku mu bëgg mu gëm rek dana gëm yàlla déedéet da dafa def effort yi war quoi maanaam dafa tëral stratégie yi quoi teg plan yi plan d'action yi mu ne euh, moo tax bi mu ñëwee mu ne li Hamza tin ñeel Hamza sayyidina Hamza ibn Abdul Muttalib mu ne waaw euh, aqada ci la euh, fas al muxtaaru ci yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam da ngay gis même baat yi ñuy tànn maanaam tànn parce que yàlla daf tànn ko pour rien sallallahu alayhi wa sallam li mu ko tànnee noonu dafa da gis ne dafay jouer vraiment rôle bi lan la ko jox alwiyatan maanaam ay raaya alwiya en fait bëri lépp la ci liwaa u mooy euh, xeetu mooy drapeau daal mooy voilà étendard li war euh, mook raaya nag am na différence ndax raaya mooy lu ñu ubbi maanaam bu ñu ko ubbee drapeau bi bu ñu ko tàllalee muy flotter loolu raaya la tudd bu dee liwaa u mooy bu fekkente ne dañ koo lem mooy ndax la ci law wa law comme bi mu law wa ruusahum wa minhum yal man yalwuuna alsinatahum bil kitaabi al voilà al liwaat maanaam mooy ndax dañuy lem mooy lem gi quoi euh, kon euh, dadaan nag dadaan dadaan dadaan dadaan weex comme li Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ci hadith bu nekk ci sunan imam at-Tirmidhi rahimahullah mu ne kaanat raayatu nabii sallallahu alayhi wa sallam sawda wa kaana liwaa'uhu abyad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam raaya bi mu daan yor da daan da dafa dafa ñuuloon mais bu dee liwaa'u bi mooy bi nga xamante ne moom mooy bi ñu lem noonu boobu da daan weex léegi nag pour lan la woon loolu pour gendeer yi la maanaam ngir mu yónnee ko maanaam ñi mu daan yónni ngir nag ñu dem commencé di dugg ci yenn gox yi gox goxaat yi di xool nan la ñu mën a installer l'islam wala à défaut de ça naka la ñuy mën a xoole maanaam ba euh, surveiller les limites quoi mooy les les euh, kii yi quoi euh, frontières yi côté yi xool ak tamit xam tey maanaam yoon yi naka la mel mbét maanaam ak nan lañu mën a xamee ndax fii Euh, tey boo bëggoon a koj waa Makka fan nga leen di koje ak yooyu noonu maanaam mu yónni leen nag Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib lu njëkk a yónni ci saytul ximaar ak kan mu ne Ubayda muy Seydina Ubayda ibnu Xaaris ibnu Abdul Muttalib ibnu Abdi Manaf moom la njëkk a yónni radiyallahu anhu moom tamit lu yónni ci ginnaaw bi euh, moom mi ko yónni ci Rabih ñetteel bi moom mooy Sa'd sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu bokk ci fukk al-mubashiruna bil yi fukk yooyu ñooñu kooku la yónni mu yónni ko ci xarraaf euh, ba ñoom ñëpp mu ne mu melale leen nag day damul boxu mi gaynde jàmmarlooya maanaam nga xam ne ne ay gaynde lan ñoo xamante ne ku ñu jàkkaarloo nga xam ne gaynde jàkkaarloo naa jaw fii rek ci zahir bi Medina rek pendant sept mois yu jëkk yi rek fekk nag voilà établir na affaire yi constitution bi teg nañ ko xam nga voilà mise en place yi état yi def nañ ko léegi nag mu commencé yabale nag fii rek mais mais juróom-ñaari weer ñëwul rek premier mois rek ete gars yi dem leen déedéet daa toog ba dëgër tuuti ba xelam dal ne effectivement fii mu nekk nii li mu doon contrat yi mu tëral ni mu tëralee dëkk bi et cetera lépp commencé na bap mu ne ok léegi nag mën naa commencer élage bi mais très tôt fii ra si zahir juróom-ñaari la ko def maanaam ci juróom-ñaareelu weer ci la yónni Seydina Hamza moom la njëkk a yónni nag radiyallahu anhu après ci juróom-ñetteelu weer wi ci la doogu yónni Seydina euh, Ubayda ibn al-Harith radiyallahu anhu waaw euh, ginnaaw bi la yónni Sa'd mu ne kon fii rasi zayin ci boppu juróom-ñaar wa qaala al ba'd am na nag ñu wax ci biir borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ne zaaka loola jaraa ma ngay daw fii aami ci at bi nga xam ne taabir moo topp al ula bu jëkk bi mooy ci bi ñaareelu at bi di doog a tàmbali noonu rek ci maanaam maanaam mooy un an bi un an mu ne yaa laqul fihimi yaa yéemu naa ci vraiment la vraiment xul maanaam dëgg dëgg xul fii mii ci seenu bu wute maanaam borom xam-xam yi rahmatullah alayhim surtout borom xam-xam siire yi dañu bëri lu ñuy wute voilà mais wute yi parce que bon fii li ko waral boo xoolee essentiellement mooy ne ñi nettali daf ci am ñoo xamante ne euh, soit dañu yëgul yenn yi yëguñu ko ñun ñu nettal parce que dañ doon yónnee rek ah xeex amutoon dañ doon yónnee ñu dem ah dem ay xool yi picté teg voilà teg affaire yeeg yooyu donc loolu moom moo taxoon euh, donc ñu bëri duñ duñ ko duñ yëg yenn yi mais boo xoolee wala boog ni ñu koy nettalee mën na indi confusion léegi borom xam-xam yi rahmatullah bu ñuy def euh, euh, bu ñuy regrouper éléments yi ñu am dajale ko dañuy xool conclusion yi ñuy am ci mbir yi day wute loolu moom moo tax fii ñu wute ci mbir mi mais loolu moom mooy kon ñi mu njëkk a waaye yonent bi moom nag ci ginnaaw gi nag lay doog a dem xare ji moom ci boppam wika magazi yi wika magazi bi muridan kabidan ala khilafin atana min lawil qadami wa haliya bi ahlihi wa zira amata ala أتانا من ذوي القلام وصلي لآتدوني وزينا أبدا على ظهر أنا المختار في الأفلام wikaa mooy takk ah wikaa mooy mooy mooy euh, buum gi takk mbuus bi ngeen tàkk ku mel day am benn buum boo xam ne moom lañ koy yeewee waaw buum googu mooy wicca voilà bii takk saaku voilà moom la yenn ci bi doon waxtaan xarit bi nekk sunan imam Abu Dawud rahimahullah mu ne al aynaani wikaa'u sahm fa idaa naamatil aynaani utliqatil wikaa wala ci dañu la atlaqatil wikaa ñaari gët ñoom ñooy yeew ginnaawu nit ki saa yoo xamante ne ñaari bët yi nelaw nan li doon yeewu maanaam dañ koy day day tinkeeku maanaam mooy la mooy nit ki suy nelaw looloo tax ñun bu paree ñu ne ko demal nga jàpp jiwaat ndax amatul benn sécurité ci ne njàppam ko jufi bu nelaw yi xóotee rek dañ naan saa yi demal jàpp jiwaat moo tax njàpp par exemple moom du xadas du toj moom sabab la nelaw nelaw laa bëgg a wax waaw jërëjëf nelaw moom du jëmmi toj nelaw du ko jàpp de mais sabab la ci njàpp toj ndax lan ndax sabab la ci nit ki masalan génnee ci moom ngelaw te du ko yëg looloo tax bu nelaw yi xóotul du ko njàpp léegi Euh, kon takk yeew voilà yeew wiccaat yeew takk maanaam nga gis mu utiliser moo bu dëgër bu garaw maanaam yeew maanaam parce que yeew ak takk ba tey def la yeew moo gën a garaaw magazi ay xareet moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu day yax ji day jindi mukk lii day jindi nit da koy orienté xam xam ko day day day orienté nit ñi ci lu baax mais mu bëri dal aji feral la kabidal reef day tax vraiment nit ci xolam di sedd muy féex ndax da ci jëlee njëriñ bu bari loolu mooy maanaam bu jëkk ci bayit bi bayit bi dafa am ñaari maanaam Euh, maanaam bii nga xam ne moom la wax nii ne boo tekkee xare yi moom yonent bi sallallahu xam ko mooy li ñu doon wax sànq ne euh, ci tàmbali gi ne euh, dafa am solo ci ci ci ci maanaam ci histoire yonent bi sallallahu alayhi mooy xare yi boo ko tekkee dalay lay jindi te day seral reet loolu mu dëppoo mi nga xamante ne moom la Sayyidina Ali ibn al-Husayn Zaynul Abidin radiyallahu anhu sëtu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax Sayyidina Ali Seydina Husayn mooy baayam te Seydina Husayn ku ne xam na ne Seydatuna Fatima ak Zahra ah ak Seydina Ali alayhi salaam ñoom ñooy ñooy seen wayjur Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi wayjuru soxna Fatima radiyallahu anha maanaam sët Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu naan ko Zaynul Abidin taaru jaamukatu yàlla yi ndax dafa mënoon a jaamu yàlla bañ tuddee woon ko Zaynul Abidin Seydina Ali moomu euh, radiyallahu anhu daf doon wax naan kunna nu allama nu allama maghazi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kama nu allama suura min alquran ñun dañu daan jàngal xare yeneen bi sallallahu doon xare dañu ko doon toog diñu ko jàngal comme nit ñu daan jàngalee saari alquran yi même effort bi ñi ñu doon jàngal ñu doon ni ñuy def pour ñu mokkal saaru alquran yi même effort bi lañ doon def pour ñu mokkal xeex yeneen bi doon xeex sallallahu alayhi wa Euh, al imaam Ismaïl ibnu Muhammad ibnu Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu maam Ismaïl la di doomu Muhammad bi nga xam te ne mooy doomu kenn ci ñi doon wax léegi Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu moom nee na kaana abi yu'allimuna maghaazi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ويعدها وكان يقول هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها sans bàyyi daal man daal daf ñu daan wax ne daf ñu daan jàngal xeex ci xare yeneen bi sallallahu bu ñu ko daan jàngal nag daf ñu ko daan limal maanaam kon nga gis ne ak ci ba am na ci solo ñaata la kañ la fan la nan la ñan la mu ne ba pare daf ñu daan wax naan lii mooy seen jeexitalu bàyyi seen maam yi maam seen mag ni lii lañ ci baax kon bu leen ko neenal de ngeen ko bàyyi xel bu baax ngeen di ko fàttali ndax xam ngeen imam Az-Zuhri nag dafa doon wax fii min ilmi maghazi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ilmul akhirati wad dunya xam-xam bi aju ci xeex xare yéen tout ça doon xare xam-xamu àllaaxira bi ak xam-xamu adduna euh, ndax xam ngeen ni saaru alquraan yi ay euh, saar yu bari bari bari dañuy wàcc di leeral xare yi léegi nag yow soo fekkee te da ngay jàng alquraan mais xamoo maanaam tafsir bi nii xëy na doo doo doo gis lien bi ak xeex bi mais dinañ ci ñëw insha allah ci benn bu ci nekk dinañ ñu wax ci seeni mbir ak aaya yi wala saar yi ci wàcc donte ci tënk lañ koy indi ci leeral maanaam ci yenn yi euh, kon loolu mooy première njëriñ maanaam bayit bi bu njëkk maanaam wax wax bi njëkk bi bi ca magal yi yax ji mubridan kabidan loolu mooy firi bu njëkk bi mooy nga takk ko yeew ko da lay gindi daf lay orienté dafa am njariñ gu rëy moo tax day teral rees mu indiwaat mu am beneen mooy léegi nag loolu mooy ci limite wita mooy ci lim mooy ñaar fukk ak juróom-ñaar mais xare yenn ci sallallahu alayhi ñaar fukk la ak juróom-ñaar yahdi ñu ne déedéet ñaar fukk la ak juróom-ñeent mooy yahdi ñu ne lii de mubrizat mooy li gën a lii mooy li gën a dal xel mooy mubrizat la mooy gën a mooy gën a dal xel mooy mooy le vingt-neuf moo tax mubrizat bokkul ci lim yi boobu maanaam noo ko wëlbatee bokkul ci lim mu ne mooy ñaar fukk ak juróom benn loolu mooy capital maanaam ci lim quoi booy adat la adat ci mooy euh, euh, valeur numérique bi quoi poids mystique bi kon donc am na ñu ne vingt vingt six ñii ne vingt sept ñii ne vingt neuf kon da ngeen gis ne ci biir lim yooyu vingt huit waxuñu ko mais yii lañ wax vingt six vingt sept ak vingt huit non astafurlah vingt neuf mu ne mais vingt neuf moo gën a dal xel ndax dina leen lim ñoom ñëpp vingt neuf yëpp na leen lim mu ne ala ci kaw wuute gu am ataanaa boo xam ne dañoo dikkal min zawil kadami euh, ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy jiitu maanaam boo gisee borom xam-xam yu mu yi wuute ci ñaata xare la c'est parce que borom xam-xam yu njëkk yëpp dañoo wuute woon ci ñaata xare la mais nag fii nii mu am lu ma a leeral mooy wuuteeg xare yi li ko waral du question que ni euh, maanaam événement bi ci boppam la ñu ndax am na wala amul déedéet mais wuute bi mi ngi jóge ci. yenn xare yi nga xamante ne xëy na mën nañ leen a jàppee benn xare comme par exemple euh, xare bi nga xamante ne moom mooy xagwatu euh, Uhud xare Uhud mook bu Banu Qurayza euh, astaghfirullah Hamra Hamra ak dañ leen a yemale ndax maanaam ñu jàpp ne xëy na ñenn jàpp ne benn xare la quoi du ñaar par exemple bi nga xamante ne mooy Euh, ghazatul ahzab ñu yemale ko ak xëy na ghazatu bani qurayza ñooy xëy na benn la ak yu mel noonu comme par exemple Hunayn ak Taif seen ñaari xare yi comme dañoo jegewantoo ñu jàpp ne xëy na même bi la maanaam ak yu noonu yooyu moom moo indi ñuy wuute ci ndax xare yi nangam la wala nàngam la mais du question que euh, que rek Euh, xare yi seen bopp lañ wute ndax existence bi waaw wala déet du loolu kon abwaabuwaatum mooy tàmbali abwaabuwaatum qusayrun wa batrun bitaalin maslayni wa salliyan ya ilaahi wa abwa mooy bi ci jiitu xare bi li ko waraloon comme ni ma leen waxee woon rek yonent bi sallallahu alayhi objectif moo nekkoon première première xare yi mu xare mooy da doon dem bi parce que xam nga waa Makka comme ni la ko Allah allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim dañ ñu génnee seen ay kër ak seen ay alal parce que waa Makka non seulement dañoo xataloon jullit ñi mais bi jullit ñi dee gàddaay bàyyiwuñ leen yóbbaale seen alal de ku fa am alal dañ ko fa dañ ko téye maanaam dañu jël say avoir ak loo bari bari alal nag xoolal Seydina Abubakar radiyallahu anhu ku bari alal la woon Seydina Usman radiyallahu anhu Seydina Abdurrahman ibn Awf ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu anhu ñoom ñu bari alal lañu woon ak ñeneen ak ñeneen ne euh, Seydina Suhayb ar-Rumi tamit radiyallahu anhu ñoom ñëpp mais ku ciy dem alal ji da ko fay bàyyi sa kër da nga ko fay bàyyi léegi gars yi ñoom nan lañ doon def ñoom dañuy jël alal jële lépp téye dajale ko ba pare wëlbatiku dem di ci def commerce maanaam ngir ful ko maanaam ñoom noonu lañ ko def maanaam jëluñu war a téye rek daal dañ lay noonu dañ xaar ba xam dina ñëw dégg dañ koy jël boole ko ci seen moomeel di dem saab dégg nga ne dañuy dañuy dañuy effet wu ci quoi def def seen di dem di di di di di indi ko di di di liggéey xaalis dañ koy fructifier loolu nag yonent bi di alayhi wasallam gis ne lii injustice bu mel nii duñ ko bàyyi. voilà duñ ko seetaan donc nan la ñuy def mi ñuy def mooy. alal ji dañuy dem ñoom bu ñu leen bàyyee xam nañ seen yoonu saam la ñu def mooy dëkk yi nga xam te ñoo nekk ci yoon boobu yëpp la ñuy commencer dugg benn bu ci nekk benn par benn ñu fay installer suñu ay ay ay ay ay ay ay éléments ak tamit xool nan lañuy ñuy xeexee ñoom ci buntu boobu. nan lañuy def ba dëkk ba ba yoon woowu dootul sécurité dootul sécurité pour ñoom loolu moom moo indi ghazwat dañ koy tamit ghazwat Waddaan ak Abwa bu jigéen soxna Amina foofu la làqoo foofu la génnee àdduna mi ngi nekk à cent de Médine euh, ñoom kon foofu la njëkk a dem waaye ba mu demee euh, xeex amul mais malgré que toog na fa fukki fan juróom ngir xool ba ba signé fa benn contrat benn pacte ak waa bani ci ibn Kinaan ibn Kinaana mu signé ko ak seen kilifa bi euh, moom mooy Mahshi ibn Amr ak damri ne léegi képp koo xamante ne daf noo war a attaquer dañ ñu ko war a signaler képp koo xamante ne daf ñuy attaquer day xeex ak nañ nañ maanaam ñun war nañoo mën a ànd ak yow ñu xeex ak moom ainsi de suite maanaam genre yooyu noonu mbooloo moom ñooñu daal di signé affaire boobu ñu ne ok donc nañu nañu nañu def loolu. bu waatul dañ koy wax tamit ba waatul euh, moom it dañoo génn euh, euh, boobu Umayyatu lu Xalaf moo yoroon njëgg moom it ñu dem koj ko mais mujjuñu koo jàpp quoi. voilà mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di dellu ci waat maanaam après euh, malgré que xeet amul mais tax na ñu découvrir yoon yi xam ne ah d'accord ndekete fii la boowaat moom ay côté ay deux cent quarante kilomètres de Médine la waaw nga xam ne waaw dañuy dem xool voilà daal di superviser sécuriser côté boobu yëpp xam yoon yi fii la ok léegi fii nii bu xeex amoon fii la ñu war a nii fii la ñu positionné ak yooyu walla Usayrun dañ koy wax ghazwatu euh, Usayra ak Usayra ndax place ba ba mu amee foofu tamit c'est la même chose dañoo génn tamit ñëw xool wër mais gisuñu euh, gaa yi mais après foofu nag ñoom dañoo signé pacte ak waa banu Mudlaj ak waa banu Damra maanaam waa banu Damra ak waa banu Mudlaj lañ continuer maanaam Euh, contrat bi ñu amoon ñu ñu ñu ñu ñu renouveler ko ba pare ñu yokk ci waa Bani Mutlaq mooy contrat ba njëkkoon am ci Abwa moom lañ moom lañu gën a moom lañu tegaat summa topp na la ghazwatu Safwan xare bi nga xamante ne mooy xare Safwan foofu kursu ibn Jaabir moom moo fa moom moo fa moom moo fa moo fa kii woon moom moom moo leen daan Euh, moo leen kojoon euh, moom mii sax tuub la mujj naa tuub de dugg ci lislaam ah dina Kurz ibn Jaabir radiyallahu anhu ba faj ku Makka ci la mujjee génn àdduna waaye moom mii li mu def mooy moom en fait dafa ñëw te te te ci ngay xamee yéen ci sallallahu alayhi wasallam dañ la xeex lan mooy tax muy xeex ko xam nga boo seetloo yu njëkk yi muy dafa génn bii bu njëkk bi dafa génn ak soixante personnes beneen bi mu génn ak cent personnes bi mu génn ak cent cinquante personnes di xool wër euh, mais suñ ñëwee xeex du am quoi ba foofu xeex amul mais xaswatu safa xeex boobu dañ koy tuddee badrul uula mooy batar bu njëkk bi parce que Safwan c'est à cent vingt kilomètres de Médine nga xamante ne ci xuru badar yi la bokk quoi donc Badar carrément nag moom c'est à cent cinquante kilomètres de Médine donc trente kilomètres moo dox diggante euh, Safwan ak Badar donc bi ñu demee foofu ghazwatu Safwan euh, course niga euh, bi bi mu leen bi mu damee demee song kii leen songu leen dafa en xam nga ñoom seen alal yi Euh, dañ ko naan def ci biti mooy pâturage yeeg mooy fi nga xam te ne mooy seen gétt yi fii gàtt yi di nekk ak mooy nag yeeg gëléem yeeg seen nekk ci biti quoi ak seen tool yi doonul nekk ci moom nag noonu la def ñëw ànd ak ay gaayam ñu daal di jël gaay yi daw ak daw ak moom maam ñu ñëw jël ci ci ci ci gàtt yi ci jur gi daal daw ak moom yent bi sallallahu alayhi nag jóg nag ne nag lii duñ ko seetaan ci la tekkee xare bi ngir dem dabi ji leen pour xeex ji ak ñoom parce que dami il n'est pas question que ñuy bàyyi euh, kii yi addu kalpe yi ak defkatu ñaar si ña defkatu ñaaw ci fi ñuy mën di dugg ci di di di di di agresser ak euh, di nangu alalu nit ñi ak di ko sàcc noonu rek insécurité boobu ñun duñ ko nangu d'ailleurs boo seetloo yeneen xeet yi yi ci des sax maanaam insécurité boobu noonu bokk na ci li taxoon mu njëkk ko xeex maanaam mu génn maanaam la fait xeex amul nag loolu te terewul ñu tudde ko xare maanaam le fait xeex amul voilà comme niñ koy gisee di ci ay sal la suñu fan rek ci juróom-ñeent rek la xeex dëgg-dëgg am yeneen yi des yëpp dana génn mais xeex du am quoi parfois gars yi ñooy daw nag lu ci ëpp nag yéeféer yi yëg ne mi ngi yegg si rek ñu àbbu njool waaw daal di jël la ak en sant voilà dégg nga mais sinon euh, loolu moom moo ko indi maanaam gas euh, watu Safwaan bi bi bi loolu amee yéen ci salaatam dafa jàpp ne euh, injustice pas bu ko dal moom parce que du woon alalam alalam nekku ci woon mais alalu ñeneen ñi ñoo ci nekkoon te loolu c'est pas normal que ñu di ko ñu ñu ñu ñu ñu waaj di dem ak moom noonu rek maanaam fi ngay xamee réparer injustice ni mu amee doole ci yeneen ki bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ba nga xamante ne dafa jàpp ne lii rek jar na xeex maanaam eh, ah, voilà et que euh, moo tax yenn saa sam naan man qutila duuna maali duuna nafsi fa huwa shahid wa man qutila duuna maali fa huwa shahid képp koo xamante ne dañ koo rey fekk da doon défendre bakkanam kooku shahid la martyr la ku ñu rey tam parce que da doon défendre alalam kooku tamit martyr ku ñu rey tamit fekk da doon défendre alal ji ñëpp bokk it tamit martyr la parce que bu dee alalu boppam la nekk martyr wax ma la alal bi ñëpp bokk donc maanaam euh, maanaa boobu la yenn ci saa doon instauré ci xolu jullit ñi ne non na leen jaral xeex summa ghazwatu Safwan wa badru qitaalin Badar nag ah xare Badar mooy xeex bu mag bi xeex boobu boobu nag la daje ba am nag maanaam gis nga rendez-vous yi doon posé noonu boobu la daje am nag voilà moo tax xare Badar ci la suratul Anfal wàcc suratul Anfal daanaka yëpp xare Badar la la wàcc ak la qad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah Euh, yàlla day dëgg dëgg da leen a dimbali woon ci Badar fekk ngeen nekkoon ñu néew doole maanaam loolu tamit day wane ne Badar enseignement bokk na ci ñu ciy jànge pour tënk ko ndax xare Badar moom en fait li ko waral lenn la mooy Seydina Abu Sufyan radiyallahu anhu moom moo yoroon njëgg ba rek njëgg mooy caravane bi moom la yoroon di traverser mais comme léegi xam na ne yoon yu wóoratul da daan loger tefes bi maanaam doonul dalul wiiri quoi doonul woon nangu jaar ci yoon yañ daan jaar bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëgee loolu information bi yegg ci ci la daw ne ci la ne léegi lañ génn ñoom ba ñu génnee trois cent treize kese lañ wax alors que yéeféer yéeféeru Makka yi ba ñu ko yëgee nag information bi ñoom it ñu génn nekk à peu près parce que euh, euh, voilà neuf cent et ñu génn ne euh, tey nag la duñ xam maanaam waaw daf ñuy fot daf daf ñoo yàpp mais tey tey dinañ gis dëgg maanaam ci lañu génnee dem bañoo demee euh, ñu in génne walla seen ponkal yëpp nag boobu maanaam mais amul ñëpp Abu moo leen jiite woon ñu dem xeexi bañ dajee nag ci pour bañ tafe parce que ndigg wa rëcc na euh, Seydina Abu Sufyan radiyallahu anhu moom mujj naa wiiri ba ba ba ba affaire ba raw maanaam ndigg moom raw na waaye gaa yi ba ñu jógee ni ñoom Umayya ibn Xalaf ñoom Abu Jahl nag gaa yooyu ñoom bañ jegee nii ay ñoom Abu Lahab ñoom ñëpp nga fa woon ñoom ay Aswad ak gaa yooyu bañ jegee ni affaire bi eh rëcc na ñu ne noonu duñ dellu ginnaaw dina xam ne dañ koo séq ay jàmbaar waaw ci la ne lañ foog danañ dem xeex bañ demee ndeysaan euh, ba xare ba wuree am na beneen affaire bu ci am mooy sayyidina Xabbaab ibn al mu radiyallahu anhu moom moo waxoon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko mais Yonent bi euh, fii taxaw nii wax yu moo tax quoi yàlla moo la kii fii waaw wala déet mu ne ko non non sama xalaat la rek stratégie la bu ma teg mu ne ko non nañ dem ci ginnaaw picc yi nekke euh, bët ndox yi fi nekke ñu dem ci ginnaaw foofu. parce que bu ko defee ñoom ñoom rek kay mën a am ndox quoi yéefir duñ mën a am ndox ñoom ñu dem taxawee foofu mu nekkoon stratégie bu baax loolu tamit day wane suura maanaam consultation waxtaanee mbir yi ni mu amee solo da gis tamit foofu yéen ci sallallahu alayhi wasallam benn moment jàppoon na nag ndax euh, ni mu gisee mbooloo mi ak xeex bi ni mu nar a tare te mu wóor ko xeex dana am. Euh, borom subhaanahu daf ko ko wonoon naa ko ay naa ko fii manaamika qaliilan borom subhaanahu wa ta'aala daf ko ko daf leen ko wonoon nekk ñu néew maanaam yéefir yi mu waroon waroon xeexal moom bi muy génn ci mbir mi borom bi daf ko won ci génn mais wanu leen mbooloo mu bari dafa la daf ko wan mbooloo mu nii mais bi mu ñëwee gis vrai réalité dans la réalité nag mbooloo mi bari borom bi ne ko bu la ko wanoon mu bari kon. loolu day day day sa motivation di seen motivation mën na wàññeeku quoi loolu tax yàlla war na la ko ñuy néew ñoom ñu néew quoi mais dans la réalité dañoo néew parce que jullit ñee leen manoon ñoo leen ëpp doole ñoo leen duma muy dellu ci kam min fi atin qalilatin ghalabat fi atin kathiratan bi iznillah ñaata mbooloo yu néew ñoo mën a duma mbooloo yoo xamante ne walla ñu noot ñu gañe mbooloo moo xam ne danoo bari ci diggalu yàlla maanaam mooy ànd leen ak yàlla rek yàlla mën na leen a jàppale maanaam seen bari waaye si tuutiwaay loolu amul solo conviction bi ngeen di am looloo am solo moo tax yéen ci sallallahu alayhi wasallam keroog xare Badar ba mu taxawee ne ah, man de bëggoon naa nit ñi wax ma lu leer Seydina Omar radiyallahu anhu ñoom jóg non yéen ci bi bul tiit bul jaaxle ñun dañ lay fekk boobu moom waa Ansaar la doon wax parce xam nga. comme que moom ak wàllantaan ñoom pacte biñ signé moo doon képp ku leen fekk song si leen képp ku leen song si ñoom dañuy défendre mais il n'en était pas question ci biir contrat bi que bu ñu génnee nag léegi dem war a xeex dañ leen dañ koy jàppale ci xeex bi loolu bokku woon ci contrat bi donc moom affaire boobu tamit préoccupé ko bi Seydina Sa'd ibn Mu'az ak Seydina Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhu ñoom ñooy sangu waalam saar jógee ne ko yent bi sallallahu alayhi wasallam xoolal géej gi soo ko xuusoon lu xuus wax yow gis yàlla Muusaa yàlla Muusaa izhab anta wa rabbuka faqaatilaa innaa haahunaa qaa'iduun demal ba pare ba am ndam après ñun mën nañ ñëw quoi bokk ci no ñun dañ def dañ naan ñun dañ naan la izhab fa qatila inna ma'akuma muqatilun demal yéen ak borom yow ak sa borom ngeen xeex ñun nag ñu ngi ànd ak yéen xeex euh, donc loolu day wane ndëgër laay ak jullit maanaam jullit ñi bàyyi xel bi ñu war a bàyyi xel seen i doxalin alxuraan nag maanaam boo xoolee bon dañ koy fi mais suratul anfal daanaka lépp ci xare Badar la wàcc li ko tàmbalee ci wala qul anfal lillahi war rasul maanaam voilà ba ba daanaka saar bi jeex boo ci génnee ñaari aaya daal yuy wax ci gàddaay bi mooy wa iz la bika alladhina kafaru li yukhrijuka aw ko boobu noonu aaya boobu boo ko ci génnee rek li ci des yépp ci xare dar lay wax voilà benn bu ci nekk ak fii li ci aju euh, mu ne ma Sulaym mi ak waa Banu Sulaym ghazwatu Banu moo tax xoolal ni mu ko waxee dani radiyallahu anhu dani badru qitaalin mooy badar bi am xeex parce que yeneen badar am na waxoon nañ badar bu njëkk bi mooy Safwaan mooy sa mooy badar ula ñaareel bii mooy badru saaniya mooy ñaareelu badar bi mais bii moom moo am xeex bu tuddee ko badru qitaalin badar bi am xeex ndax am na beneen mooy badrul maw'id mooy badar bi ñu bi ñu diggante ne nañ daje nañ daje maa ngi yéegéer yi boobu ñoo fa daje daal ci ñëw léegi mais si mu ne maa sula yi nii nii maa tax moo tax baatu xitaalin bi mën na dellu ci badar mais en même temps day dellu ci xitaalin maa sula yi nii nii xeex maa Sulaym ak waa Sulaym ndax mooy maanaam waa banu Sulaym xeex boobu ñu tuddee woon ko gazwatu bani Sulaym ndax lan lan moom moo xew ci xeex boobu ndax waa banu Sulaym bi ñu yëgee nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kat bu mu ne waa Makka ak ay gaayam ca ñoom danoo am danoo commencé tiit ne bu ñu teelu te jug ci ñoom ñii ñii bu ñu teelu te jug ci ñoom du baax comme que xeex nañ xeex bi metti woon na ci ñoom moo tax euh, daanaka maanaam quelques jours après Badar la xew maanaam bu ñu jibbisee Badar ci semaine boobu rek semaine bi boobu daf semaine boobu ci la xeex bi am gars yi ne noonu nañ dem xeexi am na nag benn kii bu bu mat a bàyyi xel benn subtilité ci xare Badar bu mat a bàyyi xel boo xamante ne ñu bëri dañ ciy juum effectivement euh, xare Badar dafa tombeloon ak weeru koor ci sept Ramadan la woon ci ñaareelu at bi effectivement weeru koor la tombeel mais nag wóoruñu woon ndax Yonent bi sallallahu alayhi moo leen waxoon ne nañ ne nañu dog seen koor xam ngeen parce que lu tax parce que maanaam cent cinquante kilomètres la la nekk de donc maanaam am nañu distance bu doy ci tukki pour mën a arrêter seen koor voilà au début sax Seydina Anas nee na radiyallahu nee na ñenn ñi ko wóoruñu woon mais affaire yi tàngee ba tàng ci la wax ne non gars yi nañ dox ñëpp dañoo doxoon seen koor loolu ñu bari nag dañ ciy juum dañu jàpp ne jour boobu dañoo wooroon quoi mais wóoruñu woon ah voilà léegi mais parce que affaire daa metti woon aussi ah attention ah xel ba daal. du comme du comme euh, ay ay ay ay rawante gaal ah. xare Badar lu tàng lu méttee métti la woon voilà d'ailleurs bu ñu ko waxee sax yow maanaam yow boo déggee xare Badar rek tam xel dina la jox ne war woon a yomb rawatina ne ñoom dañoo néewul léegi kon xaswatu Bani Sulaym loolu la def yenn saa saa ba mu génnee daan ne génn ak ñaar téeméeri nit ne da leen di song ñoom waaye gars yi bi ñu yëgee ni yeneen ci bi mi ngi ñëw rek gars yi lem ab njool bi taxaaro voilà mu ñëw fa après bi mu ñëwee jël euh, lam fa fekk ci ay parce que dañ fay bàyyi seen alal mu jël yóbbu voilà mooy butin de guerre quoi voilà li ci tegu wa Euh, ngir la ci yahut yi xam nga yahut yi yenn situation bi mu ñëwee daf fekk ñu installé wu nekk ñetti mbooloo ci dëkk dafa amoon waa Banu Qaynuqa waa Banu Nadir ci centre bi ci geneen wet bi waa Banu Qurayza ñetti ñi ñoo nekkoon ay njiiri yahut ñoom it yenn saa daal dafa signé signé bokk na ñoom ñoo bokkoon ci pàcc Medina bi sauf que ñoom bi gaa yi jugee Badar yëngu yi affaire bi maanaam la fekk jullit ñi am victoire boobu da nga la metti woon ñoom dañoo jàpp ne non vraiment lii yenn ci sallallahu am ndam lii mu am lii moom baaxul ci parce que en il faut ñu comprendre que yahuud yi li tax xam ngeen chrétiens yi dugg ci l'islam da ngeen gis ne day bëri diw tuub na diw tuub na chrétien bi tuub na mais yahuud bu tuub bëriwul en fait parce que yahuud yi dafa am benn mentalité bu am ñoom maanaam mooy daa bokk ci seen mentalité nee ni moom ñoom ñoo jër yéen nit ñi parce que seeni maam ñoom ñooy nit ñi sell yi loolu benn benn mbir la donc ñoom mënuñoo bokk ak ñeneen ñi d'ailleurs boo leen seetloo sax askan wi ci boppam mooy diine maanaam diine ji maanaam askan wi ci boppam mooy diine ji mooy yow léegi euh, beneen mbir bi tax mënuñu woon a gëm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mënuñu ko woon a topp ànd ak ne xam nañ ko bu baax ah xam nañ ne yeneen la mais dafa bokk ci li tax mënuñu koo nangu mooy dañoo jàpp ne. Euh, seen supériorité boobu buñ dàqoonee ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yenent la supériorité boobu gën googu ñu gën ñeneen nit ñi non loolu moom il faut ñu fàtte ko quoi parce que l'islam day woote ci ne ñëpp yam donc loolu ñoom il faut ñu fàtte ñaareel bi ci des moom mooy jàpp dañu baax jàpp ne dañoo bëgg empire bu tudd Israël ñoom loolu lañ bëgg maanaam ñu tuddee ko seen maam parce que yent yàlla Yaquba mooy Israël alayhi salaam léegi benn empire boo xamante ne dafa war a jóge ci Tigre bi Irak ba ci Nil bi empire boobu ñu bëgg taxawal gis ngeen euh, pays yi ñuy wax réew yi ñu naan Israël euh, wala bokk boobu ñu gi nangu tuddee ko Israël euh, loolu lu law la ci liñ bëgg ñoom liñ bëgg moom mooy empire te loolu bu ñu gëmee l'islam possibilité boobu projet boobu dañ koy mën a gaaw a fàtte looloo tax yal ci saa salaam bi mu ñëwee ànd ak xam nañ kat ci ne kii li muy woote ni dëgg la te kii mooy yenante bi nekkoon ci téere yi alayhi salaam mais ñun ñoo bañ quoi nanguwuñ euh, léegi kon bi yéen si salama di duma waa Makka duma leen duma yu metti rey ci soixante-dix personnes jàpp ci soixante-dix personnes voilà def leen ay jàppee maanaam mooy prisonnier ba ñëwee euh, gars yi bi Euh, soxe leen quoi maanaam ñu nekk ci benn choc quoi léegi nag nga gis période boobu ñuy provoquer jullit ñi mais waa Banu Qaynuqa ñoom ay euh, tëgg lañ woon maanaam dañ daan defar ay tëgg ay or ay bijoutier quoi ay bijoutier lañ maanaam dañ daan defar ay or ay kii maanaam ay lam ay mais ay or quoi surtout or lañ daan gën bi utiliser mais daan nañ utiliser yeneen métaux yi mais surtout or quoi léegi benn jigéen ñëwoon fa ci biir jullit ñi seen marché ba euh, kenn ci ñoom bàyyi ko ba mu toog mu jël euh, yërëm bi ni mu toogee maanaam mu takk ko ci ci ci ci ci ci suuf ci xeer nga xam te ne dafa jug rek yërëm bi su meeku quoi affaire boobu nag métti ko am jullit bu ko fekkee woon nag dem rayuwaay bi maanaam borom borom borom boutique ba mu ko reyee léegi euh, ñoom ñu jàpp jullit ñi fa nekkoon rey leen ñoom tamit yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag dégg ko surtout ko dafa amoon nag ay événements yu ko jiitu woon yoo xamante ne ñoom dañoo commencé woon vraiment dans la provocation quoi ki lañ xamee ne nag non kon yéen léegi xotti ngeen contrat bi ñu amoon ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem nag songu leen def ak ñoom xisaab maanaam euh, benn genre. da leen a cerner quoi voilà ba ñu nangu ci ñu kii ñu jàpp leen génn leen ñu leen dëkk bi voilà loolu euh, mais ñu yóbbu leen Saam maanaam moo tax ñu dem Saam Saam moo tax yow yoo nekk nag. foofu lañ jóge woon maanaam ci waa Banu Qaynuqa bon ñenn ñi quoi parce que am na ñeneen ñoo xamante ne ci waa Banu Nadir lañ mais ci waa Banu Qaynuqa ñoom ñoo ko ju ñoom ñoo fa ñoom ñoom ñoo mujjoon a dem foofu tawiqul tawiq euh, xam nga euh, bi ñu leen dumaa Badar yéeféer yi bàyyi woon dañoo continuer comme li alquran wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u duñu bàyyi duñu dañ di leen xeex mbete xanaa ñu delloo ci leen ci seen diine bi su fekkee mën nan seen diine bi seen dund bi moo bi ngeen yor ñoom dinañ def lu tuuku ngir jëli ci suñ day am nañ kattan ba loola amee xeex euh, ñu dugalee léegi gars yi nag daal di jëlaat beneen armée préparé waat nag léegi ñëwaat ne dañuy song yent bi sallallahu alayhi wasallam bi leen yent bi yëgee yent bi tamit fekk ñëw di dajeeg ñoom bañ ñëwee di dajeeg ñoom nag ah léegi nag ñu ñu tiit quoi boobu seen ah, ah, ñu daal di tiit léegi di daw di dellu léegi bi ñuy dellu. tiitaange googu maanaam li tax bi bi ñuy def ci ci lañu ci lañu commencé euh, bàyyi fii euh, ci lañu ci lañu arrêté maanaam euh, commencé seen yi ñu yóbbaale woon mooy ñam yi hmm. ravitaillement bi ñu yóbbaale woon ci lañ ko commencé ci suuf bàyyi maanaam di ko waddal quoi maanaam jël saak yenn ci wàcce jël yenn ci voilà pour gën a gaaw quoi parce que voilà ñu leen la a <laughs> loola tax ñu tuddee ko sawit sawit voilà mooy comme perte yi quoi mooy ñam yeeg yooyu après ci la ko jëlee yent bi sallallahu ci la ko dajalee nag daal di koy jox ko surtout muhaajiru nañ après ansaar yi jox na ci rek euh, ñaari ansaar ñoom abu abu dijaana par exemple mais sinon ñoom la ko joxoon baadoo ginnaaw ga Gatafaanun Gatafaan dañ koy wax gazotu bi Amara voilà moom ci à cent dix-sept euh, dañ koy wax tamit ma imam Hakim rahimahullah par exemple moom dañ koy wax gazotul Anmar moom loolu la koy woowee euh, mais xare boobu parce que su mu amee la waa banu Sa'laba la ak waa banu Muharib te ñoom ñu ngi dëkk foofu ca Gatafaan maanaam looloo tax ñu tuddee ko xaswatu Ghatfan dañ koy tuddee tamit xaswatu bii amar mooy fi fu dëgg-dëgg xeex bi amee ñooñu tamit euh, yonent bi sallallahu alayhi dafa dégg ne ñooñu tamit ñi ngi ñi ngi ngi leen di waajalal mu daal di leen di song dem dem xeexi ci ñoom waaye bañ demee ñoom it danoo daw danoo ñëpp a tasaaroo xam nga yonent bi xam nga loolu la sa nuuti fii qulubi alladhina kafaru ru'ba bi ma ashraku billah borom subhanahu dafa ne damay sànni ci xolu ñi nga xam te dañuy weddi ak tiitaange ak ragal maanaam dañuy dañuy kii quoi maanaam dañuy dañuy dañuy dañuy sax rek quoi en fait euh, moo tax euh, bu jot rek am na ay jamono sax bon léegi xam naa wàññeeku na mais am na ay jamono boo daan dugg ci biir nii rek waxtaan nii rek ba ne allahu akbar rek gaa yi boo moytuwul ñëpp koy wàcc <laughs> voilà mais euh, xam nga mais léegi léegi euh, xam nga maanaam tiitaange googu te borom maanaam yenn saa sam dafa wax tamit ne mooy hadith naa Jaabir bi hadith Seydina Abu Hurayra la tam radiyallahu anhu ci saxee ni yenn bi ne euh, lim naan ooteetu sitta ci beneen riwaaya xam sax lam yu'ta ahadan min al anbiya'i qabli bu njëkk bi mooy nusuntu bi ru'bi masirata shahrin euh, am na tamit koo xam te ne fi mu tàmbalee mooy wa atiitu jawaami al boobu la njëkkee doo ko wax nusuntu bi ru'bi euh, masirata shahrin maanaam ne yenn situation dafa bokk ci li ko yàlla may muy ku mu nar a xeexal noonam maanaam ci distance de bu doxee seen diggante. yow boo yëgee ni mi ñëw da ngay tiit maanaam distance boobu da ngay tiit al-Hafiz Ibn Hajar nag rahimahullah moom dane yonent bi sallallahu alayhi maanaam loolu ñu ko defal yamul ci doxu weer mais da fekkoon ne noonam yi existé woon yëpp jamono jooju doxu weer moo doxoon nekkoon seen distance mais sinon bu àdduna bi yëpp nekkoon maanaam fi gën a sori ci adduna bi bu nekkoon bu fa noonam nekkoon bu yëgee ni xeex war naa am seen diggante rek seen xol dootul daal dootul dalal dañu tiit maam yent bi noonu la meloon salaasa maam boo boo yëg boo yëgee ni da ngay xeex ak moom sa sa xel dootul dalal foo tollu da tiit léegi nag moo tax gaa yu bari bu ñu yëgee ni ñoom parfois sax ñoo initié xeex bi gaa yi ku nekk jox sa moroom courage ñuy encourageante waaye su demee ba yegg ci rek nga xam ne xeex bi moo war a jot nga gis nag gaa yi commencé yolleen ñi daw ñuy tasaaroo fee def maam li ci ëpp noonu la daan def su ma topp Buxraan ñoom tamit waa Banu Sulaym la ba tey ñoom ñoo doon xeex ak ñoom ëmbadoon mooy xare ko xot moom la tuddee waqaatul gumami waqaat xew-xewu gumam njàqare bi parce que xeex boobu xare ko fa moom tam li ko waral mooy waa Makka yi rek même problème bi la dañoo jàppoon ne yeneen bi daal sallallahu alayhi wasallam li mu ñu def Badar daal il faut ñu fayee ko parce que suñ kilifa yëpp lañ rey léegi ñi nga xamante ne seen ay mbokk dañ leen reyoon ah euh, ak ñi nga xamante ne xëy na euh, euh, ñoom mooy comme Amr al-Rahib nga xamante ne moom benn moom juif la woon benn rabbin la woon quoi nga xamante ne bi yenn saa salaam ñëwee Madina moom dañu du toog ak moom foofu moom daa def def def sens contraire bi dem Makka Euh, mooy woy juru Seydina Hanzala Hanzala ibn Amr radiyallahu anhu euh, xeex boobu bi mu amee maanaam Uhud bi mu ñëwee li nga xam ne moom la maanaam moo xew mooy gars yi gars yi dañ ne il faut que ñu mobiliser maanaam dañoo mobiliser nag jour boobu voilà ba pare képp koo xam ba pare dañoo boole jigéen ñi jox leen ay lu ñuy tëggee di wayeek yooyu quoi parce que dañuy bañ gars yi dem ba xeex war a jot ba gars yi commencé yollee ko wala ñuy kii parce que xam nga bu ñu àndee seen seen seen soxna yee xam nga seen rakk yu jigéen seen mag ñi xam nga waaye ñu rusa daaw quoi léegi nag loolu nag euh, ñoom la ñoom la ñoo ñu génn doo bañ demee ñu ñu ñu wutal ci côté ah Makka ñu dëkk ci à côté ñi nga xam ne yëpp xam nañ ñi ànd na yenn saa tam ñu jox leen courage nañ dem ñu mujj nekk ñetti junni nit xam nga Badar junni lañu indi woon mais fii ñetti junni lañu indaale ba ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ko yëg fekk Abbas radiyallahu moo bind leetar jox ko benn xale ne ko dawal gaaw Madina nga gaaw parce xam nga mooy gën a gaaw mbooloo moom dawal mu daw Uhud nag ci ñetteelu at bi mu daw dem jox lettre bi yenn saa saam bi mu ñëwee Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu moo ko liiral ba xam yenn euh, ko radiyallahu mu ne ha mu doon yónni benn xale mu dem xooli ci mbedd ci ci yoon bi bi mu gisee ni effectivement dëgg la gaa yi a ngi yegg ci la fekk mi ngi woon ci masjidu Quba mu dellu bi ñu delloo nag mu daal di commencé waxtaan ak euh, gaa yi maanaam saxaaba yi radiyallahu anhum ñu def genre réunion bu mag ci jàkka ji ci jumaa bi sallallahu alayhi wasallam biñ ñëwee euh, xale yi nga xamante ne ñoom badaat fekke ko woon boo amuñu woon bon ak tamit xam nga Badar bi ñuy dem xeex yóbbuwu leen woon quoi donc xeex da leen a dab léegi comme que xeex da leen a dab gars yi ñun ñëpp nag dañoo amoon benn genre fugg bu nekkoon ci ñoom enthousiasme ci ne. xeex moom bis bu amatee ñun daan dem Uhud nag c'était l'occasion rêvée pour ñoom tamit bu ko defee soit ñu gañe loolu lañ wax yéen si xam ne ko nañ dem muy xale yeeg ñu fekkee woon ba dara ñëpp non nañ dem parce que ñaar rek ci mën a am dañuy gañe wala dañuy rey ñu dem ñu suñu nekk ay martyrs maam ñoom noonu lañ doon réfléchir quoi voilà mais ñoom duñu wax ñu gañe ñoo ah dañuy gañe wala ñu nekk ay martyrs maanaam léegi ñu ne ah waaw xale bi de bu demee bu na euh, ñenn ñi mag ñi mooy na mooy yent bi sallallahu alayhi wasallam par exemple ñoom Seydina Abubakar Seydina Omar ñoom radiyallahu anhu mag ñi quoi ak ñi nga xamante ne voilà ñenn ñoom ñoom dañ ne woon non na nañu nañu nañu nañu nañu nañu nañu toog quoi nañu toog même yent bi sallallahu alayhi wasallam boobu la yoroon ñu bañ a xeex <coughs> mais ñu mettre ko en minorité ñu mettre ko en minorité maanaam avis bokkul ci avis majoritaire bi ñu jël nag léegi euh, ab bépp boobu Abdullah ibn Ubay ibn Salul moom it ne non nañ toog quoi d'ailleurs sax affaire bi xeex bi même xale yi jigéen ñi ñëpp mën nañ cee jàpp ñëpp koy bokk voilà nga xam te ne sax jigéen ñi sax mën nañuy waajal ay ndox mu tàng nii bu gaa yi ñëwee ñu def guérilla urbaine di leen sotti ndox mu tàng mi ci di ko jël ci kër yi ak yooyu nañ nañ def affaire yi gars yi nañ def noonu mais moom euh, idée bi yonent saa salaam ak saxaaba yi ne radiyallahu maanaam bëggoon loolu moom tax ko woon a jóg moom du looloo ko taxoon a jóg ko moom li ko taxoon a jóg mooy daa mais bi ñu àndee nag génn yonent saa salaam bi ñu génnee à peu ñu nekkoon junni ñoom di génn. Euh, parce que yenn saa sam dafa xëy ne non finalement ok garaawul bi ñu jullee ak moo pare mu ne no finalement léegi nañ dem suba insha allah dañuy xëy dem. saxaaba yi radiyallahu comme ñoom mooy majorité bi wax daal di commencé yedd seen bopp non ñun daga mettre nañ en minorité yonent bi sallallahu alayhi wasallam vraiment di rafetul xam nga yonent bi wax ba pare joxe idée ba pare ñu débattre pendant deux jours à chaque fois yonent bi joxe même idée bi eh, yeneen ñeneen ñi ñu débattre mais ba ba ba dafa obligé ci ñu xeex quoi non nañ nañ nañ ko wax finalement ne non garaawul nañ nañ nañ toog yeneen saa xam ne déedéet sol naa sama yi yére xeex ba pare te yeneen bu xasee ba sol yére xeexam du mënu ko simmi lu dul mu dem xeexi ba pare. ndeysaan ba ñu déparé Abdullah ibn Ubay ibn Salul daal ni law na ala makka tawlan la tabaana fii daal xeex naru fee am. li ma gis daal dalul xel dara xeex daal naru fee am li ma gis nii ba pare ëpp yent bi salaasam dafa topp xalaatu xale yi quoi woy xale yi la topp quoi bàyyi ni ñun kilifa yi quoi man man maa ngi dellu ah gars yi am ñeneen ñu ñëw ne ko yeneen woy c'est vrai ah man euh, euh, d'ailleurs suñu suñu tool yi instant man d'ailleurs tey am na liggéey boo xam ne mu ko deful tool bi te mu yàqu quoi foo ma dellu man tamit kenn ki ne oui c'est vrai que ñun suñu sàkketu kër dañ ko waroon réparer te bon xam nga affaire yi man dama ne woon naa ñëw sax mais comme xeex nart am daal bon man man tamit damay dellu quoi noonu la def ba yóbbaale ceeru ceer bi ceeru armée bi la yóbbu maanaam sur les mille trois cents yëpp la yóbbu voilà mais gars yi dem xeex yi bon ak euh, xare bi ni mu demee jullit ñi au départ voilà ñoom ñoo gagné woon parce que yenn saa fi mu leen tegoon position bi mu leen tegoon mooy ci kaw surtout rumaat yi maanaam ñiy sànni xeet yi tegoon leen ci kaw montagne bi ne leen bu leen wàcc ak lu mënti taw teg ko Seydina Abdullah ibn euh, euh, Amr ibn Haram radiyallahu anhu ah euh, ne ko na nga ma Abdullah ibn Haram radiyallahu ne ko teg ne ko yow jiite leen mais na nga fexe ba bu bu ñu ak lu mënti taw mais. Euh, ñoom dañoo jàppoon ne li mu leen wax rek mooy tant que bon instant bi comme gis nañ ni jullit ñi commencé nañoo duma yéeféer yi parce que première partie bi loolu jullit ñi jàpp nañ yéeféer yi duma leen duma yu métti di leen yitt di yitt di yitt ba dañ jekki jekki rek euh, ñu commencé gis yi xeex bi moom c'est presque plié quoi butin de guerre yi nag léegi la ñu war a dem jëli ji gaa yi ne ah xeex bi jeex na mu na leen non bu leen def lii waaw ah, waaye jeex na waaye yent bi daf ñu waxoon ne ba nga mën ci def ñu kii buñ wàcc mais bon xam nañ ne rek liñ ci jublu rek mooy voilà bon balaa euh, xeex bi jeex na gaa yaa ngi jëli bi te nañ gaaw dem jëli bi ci waay rek daal di wàcc ba ñu wàccee rek euh, booba kii tuubagul Seydina Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu moo xool gaa yi rek ne cax daal di def contournement wiiri ci kii bi yéeg parce que xam nga gars yi la fekk nga nekk ci kaw day tax ba bu bu fas yi dee ñëw nii ñoom dañ leen di dóor xeej rek wàcce leen ko mais léegi nag position boobu mooy position stratégique bu am solo boobu moom nag la yi moom la jullit ñi amoon léegi nag ñu ñàkk kon parce que dañ naan Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu dafa dem wiiri rek troupeau yi yëg ñu ci kaw ñu yëgee rek ñoom léegi ñoo nekk position bi jullit ñi nekkoon ñu jàpp ci julli ñi moo tax dañ cee rey rey rey ba pare dañ def lu ñaaw keroog ndax keroog xam nga Seydina Hamza dañuy dégg daana wooye dañ ko rey dagg dégg nga xar dënn bi matt rees beeg yooyu noonu ak xol bi en fait en réalité képp kuñ fa rey keroog yéeféer noonu lan la def dañ lay mutiler maanaam dañuy dagg bopp dagg tànk yi dagg loxo yi dagg maanaam noonu la lay def kenn rek lañ fa boobu te defuñu ko noonu mooy Seydina Hamza la imaam radiyallahu anhu ndax moom amara beneen bi mooy mooy papam quoi moom lañ ci rusoon quoi comme moom mi ngi ñëw jàppale si ne moo tax rey nañ ko mais def ñu ko lool mais ñëpp dañ leen doon mutilé voilà alxuraan ne ma gaa yi affaire bi pri ci la borom bi ne la non in yamsaskum qarhun kaw qarhun faqad massal qawma qarhun misluhu wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna an-naas ah bu leen mitig dale mais ñeneen ñi tamit bu mel noonu daloon na ah ak fi na na xat afabtum mislaha yéen ñaar yi ngeen amoon yéen tey ñoom dañoo rey ci yéen soixante-dix kese mais avant yéen bada soixante-dix ngeen reyoon ba pare jàpp soixante-dix waaw waaw léegi ngeen naan an na hada lii bu mu ma ne qul min indi am yéen lu yéen a ko def yéen ci sansam lam leen waxoon boole koy boole teemoon dool daal problème du am waaka yéen ci salama ah borom subhaanahu wa da koo bëgg ba da koy dimbali da koy jàppale ba tant yaa ngi koy yaa ngi koy topp euh, di nga am victoire mais mënoo koo mooy ba pare bëgg am victoire loolu du du du jàkkal ab jullit mënut a nekk di mooy yeneen bi sallallahu ba pare di am victoire loolu mënta nekk voilà moo tax dafa am loo xam ne doo ci négocier lépp lu aju ci yenente bi moom sallallahu alayhi wasallam li nga xam ne mooy principe yooyu moom moom waroo cee maanaam waroo ko wàcc quoi pour parce que da ngaa bëgg victoire maanaam saa yoo ko defee rek àdduna jouer le mauvais tour nga am défaite looloo daloon julli ñu jour oxo borom subhaanahu wa ta'ala wàcce ci juróom benn fukki aaye ci sourate Al Imran aaya sant bi tàmbalee wa iz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qitaal wallahu samii'un aliim ba ci aaya bi nga xamante ne moom man maanaam ba fi mu naan laqad sami'a Allahu qawla alladhina qaalu inna Allaha faqiirun wa nahnu aghniyaa mooy 180 180 aaya maanaam ba ci 181 aaya bi après maanaam loolu la ci yëpp borom subhaanahu wa ta'aala ci xare xare Uhud la ko wàcce ba mu des ñaari aaya ñaari aaya mooy fi mu waxee xamra

xamraul asad asad ah, ah, ah, xare boobu c'est parce que euh, bi ñu jugee ko fam bi ñu bi ak seen coono ak seen xat ak seen métit ak seen ngaañ-ngaañ ak sag liiw yi ñu rob foofu ndeysaan suhadaa yi yent bi sallallahu alayhi wa après information ñëw ci moom mais parce que en fait moom Seydina Abu Sufyan radiyallahu anhu comme moo jiite woon yéeféri ci xeex bi quoi bi ñu defee bi dem ba ci yoon bi daal ne mais non mais lañ war a def nit ñi tey ñu dem doog ñu liñ def ñu dem ni amul sax victoire bu mag maanaam dañ leen a rek sonal non nañ dem jokkali leen léegi bi ñuy dellu euh, xabaar bi yegg ci yonent bi sallallahu alayhi wax ko saxaaba yi saxaaba yi radiyallahu anhum daal di dégg wax ji daal ne hasbunallahu wa ni'mal wakiil yàlla doy nañu sëkk dañu dellu kay dañuy xeexi ñun yàlla lañuy ñuy sukkandikoo ci yàlla la dellu ay këy biib delluwaay biib wéeruwaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne allahu akbar sunnat abikum ibrahim hiina ulqiya fi nnaar qaala hasbuna allahu wa ni'mal wakiil seen maam ibrahima est-ce que allahu akbar lii de mooy seen yoonu maam ibrahima sax jaar ngeen seen yoonu maam ndax moom bañ ko sànnee ci safara loolu la waxoon am na riwaaya ne hasbi allahu la wa hasbi allahu wa ni'mal wakiil hmm. moom la ci biir euh, aaya yooyu mooy 60 aaya nekk sourate Al Imran yooyu di wax ci ghazwat Uhud xare Uhud ci la waxee ñaari aaya ci biir mooy alladhina istajabu lillah euh, lillah min ba'di ma asabahum al-qarh lilladhina amanu minhum wattaqaw ajrun azim alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbuna allah wa ni'mal wakeel ñetti aaya la baal leen ñetteel mooy fanqalabu bi ni'matin min allah wa fadlin lam yamsasum su wallahu zu muy ñetti ay mooy ñi nga xamante ne moo loolu mooy xaswatu xamra nga xamante ne dañuy euh, wuyu tajaabu lillahi wa war euh, wa rasuli tajaabu lillahi dañuy wuyu yàlla war rasul ak yenente bi sasa min ba'di ma asabahumul bi nga xam ne ay jam-jam da leen a laal lillazina amanu minhum wa taqaw ajrun azim ñeen la ñi nga xamante ne dañoo gëm te dëggu ci ñoom te teeg ragal yàlla am fay bu rëy am nañ ko mooy ñan mooy alladina gaa yi nga xam ne qaala lahumun naas nit ñi dañ leen wax ne maanaam mooy dañu am information ne inna naas naka nit ñi maanaam mooy waa Makka qad jama'u lakum ñu ngi daje pour yéen pour musibal leen faxshawhum ragal leen leen maanaam information boobu pour ragal leen leen fa qaalu ñoom ñu ne hasbunallahu wa ni'mal wakiil voilà moo tax euh, hasbunallahu wa ni'mal wakiil euh, nekk lu am solo ah sëriñu ci l'asrarien ci yeeg yooyu da ñëpp dañ ko maanaam euh, zikaru quatre cent cinquante parce que xam nga quatre cent cinquante lay tolloon hasbunallahu wa ni'mal wakiil d'ailleurs sax ñoom dañuy faral di wax ne ku koy zikar quatre cent cinquante fois par jour li nekk ci ay day da nga koy am waaw moo tax fanqalabu moo tax ñi koy sikkar loolu tam dañ koy am mooy fanqalabu bi ni'mati min allah da ngay am xéewalu yàlla moo tax ñuy delloo ànd ak xéewalu yàlla wa fadlin ak ndineen lam yam sax sum suurul lu bon laalatu leen maanaam loo moo tax sikkar boobu soo koy def tamit maanaam lu bon doon la dalati maanaam affaire yi yàlla da lay préserver carrément waaw gaa yi seen pexe yeeg yëpp dootuñu la mën si dara jarul ngay dem di di di di di di ku lay ku ku lay kiiwal quoi maanaam su lay duggal xalwaak di la kiiwag yooyu jaratu ko wattaba'u ridwanallah ba pare dañu topp ngërëmal yàlla maam day maye ngërëmal yàlla boole ci lii mooy li li bi mu xaafet wallahu zu fadl azim yàlla mooy borom ngëneel gu mag gi maanaam dañu am ngëneel xéewal yàlla yàlla di la favoriser ngay am mu bisu bunti wërsëg ba pare tëjal la yu bon ba pare ñu am ngërëmal yàlla jar na jar na ko de te bëriwul en fait bëriwul ah maanaam bu ku ko mas si kan nag bu déggee nombre bi day jàpp ne daa bëri mais lan la lan trois quatre minutes ah, ah bu dee voilà boo xawee bu yamamaayee quoi trois quatre minutes yooyu nga pare voilà ja en tout cas cinq minutes la maximum ah. Euh, hasbunallahu wa ni'mal wakil waaw bëriwul voilà. <laughs> léegi euh, après mu ne ah innama zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafun gis nga seytaane loolu lañ fekk voilà maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, mu ne seytaane day utiliser rek parandoom bi mooy wàllu yoon yi moom seytaane ngir di leen ragal loo mais bu leen leen ragal ragal leen ma man yàlla voilà kon Hamra nadirul mooy ba banu nadir maanaam yowóot yi banu nadir yi ñoom euh, li leen dal mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa mësoo dafa demoon ngir benn bon rek lay problème pour tënk bi ñu demee toog di waxtaan ñu daal di xalaat ne fi mu toogee ni fekk mi ngi ànd ak eh, quelques saxaaba radiyallahu anhum ñenn ci saxaaba yi ñu toog yéen ci sallallahu toog rek nii mais ni mu toogee dafa dafa am benn mm, kii bu ko tiim euh, benn kër kii kii bu ko tiim quoi genre euh, plafond nga xamante ne nit ki mën na faa yéeg xaañ ko xeer ko tànn benn doj monta maanaam comme xeer bu mag ni wàcce ko ci bopp bi léegi nag ñoom biñ ñu gisee lii ñu ne bii mooy occasion bi am pour ñu jeexal jeex jeexal ci ay mbirum maanaam da ngay gis même ànd ba nag waxtu bi même ànd gi yëpp dañuy xalaat ni dañuy wax quoi comme li Alxuraan wax wala tazalu tattali'u ala xaa'inatin minhum illa qalilan minhum doo den jóodi di gis ci ñoom ay workat ba mu def xanaa ñu niw ci ñoom waaw maa ngi fàttali ko amoon na suñu benn waaye bu mu mosoon waa wax ne dafa dem benn kat fii quoi jërëjëf dafa mosoon a am benn yëngu bu mu fa amaloon rendez-vous parce que dafa am lu mu bëggoon a jënd quoi mais bi mu demee ne daf koy jënd après mu ne ko waaji ne ko xaaral ma ñëw après dinaa indi xaar ci bi quoi xaalis bi ma nga jënd nga jaay ma ko bu ko jaay kenn ah, mu ne ko waaw. moo ko xam ma ne ko yëwét la nga ne mu ne ko non kon du la ko jaay boo demee nag fekk mu jaay ko waaye bu mu demee mu dellu see lu la wax de la ma waxoon am na de <laughs> mais am na eh, borom bi nag wax na ne ba mu ñu néew maanaam am na ay exception c'est que exception ñoo bëriwul mais am na léegi nag borom subhaanahu wa ta'aala euh, maanaam bi affaire boobu amee gaa yi jël la euh, xeet ci euh, waa ji jaay ne non mais yenent la de boo leen ko bëggee def li yàlla da ko koy wax de mais finalement ñu ne non mais graw nañ ko def rek bi ñu demee jël xeer wi bay nar a yéeg borom sant laa wax ko ko maanaam naa Jibril alayhi salaam ñëw informé ko ne ko gaa yi lii lañ dañ laa bëgg attenté attentat lañ la bëgg a def ko yenn si salaasalaama daal di dellu dajalewaat mbooloo mi ñu ñëw. ñu defal leen euh, benn moom xisaar la leen di def ko maanaam ñu wër leen pour xeex ak ñoom mais dañ leen obligé nañu génn borom subhaanahu wa ta'aala foofu la wàccoon yaa ayyuhallaziina aamanuu uzkuruu ni'matallahi alaykum iz hamma qawmun an yabsutuu ilaykum aydiyahum fa kaffa aydiyahum ankum aaya boobu ci ñooñu la wàcc waaw yéen ñi nga xam ne gëm ngeen di dëgg fàttaliku leen xéewalu borom subhaanahu wa ta'aala bi mu amee ay nit ñoo xam te dañoo bëggoon di jël seeni loxo ngir def leen ay ñaw téef borom subhaanahu wa ta'aala daal di téye seen loxo wëllu leen wattaqullaha wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minuun kon na ngeen teetral na ngeen ragal yàlla kese ndax te ci yàlla kese kese la gëm dëgg di wéeru yàlla kese la ñuy wéeru duñ duñ duñ duñ ci keneen loolu nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam looloo ko daloon am na ñu ne bon mi ngi xewee ci Zaatul Riqaa xam nga ko Zaatul Zaatul Riqaa moo tax aaya boobu wàcc mais ak lu ci mënti xew euh, lii nga xamante ne moom la def nii moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ci li ci tegu mooy bi mu ñëwee di xeexal léegi nag euh, embargo la kii leen quoi fermer leen ne leen. Euh, gaa yi nag commencé yàq seen seen seen seen seen seen kii yi seen seen euh, ah, parce que dañ ne la toog pendant quinze jours ñoom ñu yoon ne way nañu yenn saa yenn saa ne quinze jours lañ leen may ok ñu waxal yenn saa mu ne la d'accord quinze jours soit dangeen di génn tuub dugg ci li sax wala ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen dem seen yoon ñu mujj d'accord ak moom ci ne finalement ok nañ ko may na leen may ñu génn ok euh, dem te lu ñu yóbbaale euh, maam mën nañoo yóbbaale seen lépp ba mu des seen jaar yi quoi maam nañu yéeg rek lépp lu xaj ci seen euh, gëléem yi rek ñu def ko ci après ñu génn quoi seen bagage yi ñu génn mais ñoom avant ñu koy def borom subhaanahu wa ta'aala yenn saa saa dafa diggal seen tàndarma yi toolu tàndarma yi leen wër ñu ñu ñu dagg yenn yi dagg ko moom laa maa qata'tum min linatin aw taraktumuha ala usuliha fa bi iznillah wala yuxziyal kaafirina wala yuxziyal faasiqina ay ci loolu la wàcce mooy sóotu Hashr en fait sóotu Hashr yëpp ci xare ghazwatu Bani Nadir la wàcce yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-azizul hakim wallazi akhraja alladhina kafaru min ahli al-kitabi min diyarihim li awwal al-hashr ma zannantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah maanaam xusoon yooyu muy wax mooy seen taxay mooy seen portrait maanaam aaya yooyu yëpp ci ñoom la wàcce moo tax bi ñu génnee yenn ci saa salaam dagg seen yenn garab tàndarma yi ngir teg leen ak gàcc ba noppi daal leen di forcer obligé leen parce que après bi 15 jours yi matee dañ ne nañu yeneen bi mayaat saa salaam ñetti fan. yeneen bi ne leen mukk d'ailleurs saxaaba bi ñu yónni sax Seydina Ubaada ibn Saamit radiyallahu anhu moo ne leen xoolal. benn waxtu rek ñu leen ko mayaat ngeen naan mayaat lu ñetti fan génn leen gaa yi génn ñenn ñi dem Xaybar ñeneen ñi daal di daal di continuer dem Saam voilà mais ñi ci ëpp nag Xaybar lañ toogoon voilà Huyay ibn Akhtab euh, moo nekkoon seen njiit ñoom maanaam ñoom waa Banu Qurayza waa parce que waa Banu Qaynuqa Sayyidina Abdullah ibn Salam radiyallahu moom foofu la bokkoon daal di tuub nekk dugg ci lislaam moo nekkoon seen kilifa mais ci Huyay euh, ibn Akhtab moom mooy papa yi mooy wayjuru soxna bi salaatan soxna Safiyatu bint Huyay voilà radiyallahu anha moom euh, moo nekkoon wayjuram kilifa yahuudi yi la woon moo nekkoon kilifa yahuudi yi foofu tamit euh, ba mu ba mu ba mu bañ bañ bañ demee bañ génnee Euh, alal jafa def ñu bàyyi fa alal ju bëree bëri moom la borom subhaanahu wa ta'aala di wax ne voilà léegi mooy ma wafa allahu ala rasulihi voilà mooy lii lépp mooy fayu loolu mooy fayu mooy loo xamante ne da koo am ganima ak fayul maanaam loolu moo leen wutale ganima mooy loo xamante ne da ngay na xeex am ko mooy butin de guerre boobu fay u mooy loo xamante ne da ngeen a ñëw fekk gaa yi daw xeex amul ngeen jël ko bu ñu boolee lépp nag muy xanima ak fay u yëpp loolu la ñu tuddee anfal maanaam butin de guerre de manière générale loolu la léegi parce que bu dee fay u la yeneen bi sallallahu salaam maanaam euh, quatre cinquième la ñu jox yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jullit ñi ci def séddoo un cinquième bi mais bu dee ganima la contraire bi la voilà fa inna lillahi wa ma ghanimtum mu ne fa inna lillahi khumsuhu wa li rasulihi maanaam foofu ngay gis ne loolu mooy un cinquième bi alors que bu dee fayu contraire bi la moo tax yenn saa salaam bi mu ko jëlee nag mu séddale ko muhajiruna yi am ñenn ci ansaar yu néew doole mu jox leen moom lay wax naan lil fuqara al muhajirin na wa ma ataakum rasul fa xuzu maanaam maanaam fantahu ci la wàcce nekk ci saar boobu yëpp mais sauf euh, ci la ci la teg profité we teg waale muhaajiruuna yi ak ansaar yi mooy lil fuqaraa al muhaajiruuna la gën a ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwaanahu wa yansuruuna allaha wa rasuulahu ulaa'ika humu saadiquun daal di tagg waa ansaar wallaziina tabawwa'u daara wal iimaana min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim ba aaya jeex wa laa yajiduuna fii suduurihim haajatan mimmaa uutuu wa yuthiruuna alaa anfusihim wa law kaana bihim khasaasa mooy liñ doon wax sànq ci ne jikkoy ansaar yi noonu la meloon fii di ëppale léegi nag mu am Abdullah ibn Ubay ibn Salul naafeq bi mooy kilifa naafeq yi rek ba mu moom moom mu ne fekk balaa affaire bi di xew dafa def correspondance ak waa Bani ne leen ne leen bu leen génnee bañ leen moomul dëkk bu leen génnee bañ leen waaye yow xoolal ñun sax dinañ ñëw jàppale leen maanaam moom. Euh, maanaam moom c'est moom xam nga lu tax kaawam compliqué mooy kilifa la moom kilifa ngan bi kilifa yooyu la moom maanaam dëkk bi mën nañ moo ci autorité daanaka numéro une mais sauf que gëmul yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mais mënul wane ni gëmu ko parce que moom xam nga pendant ñetti téeméeri at waa waa Madina dañ doon xuloo di xeex seen diggante mosuñu woon dugg jour bi ñu dëpp dëppoowee ni léegi ñun mën nañu jël kenn ci suñu biir def ko kilifa mu nekk buuru dëkk bi bañ mi dañ koy introniser jour sàngam ci veille bi maanaam jour bi ñu ko waroon introniser def buur Abdullah ibn lañu waroon a def buur ci veille bi ci la yenn ci sallallahu alayhi wasallam ñëw ñu jaayante ak moom ne ko finalement léegi nañ bàyyi le fait que ñu war laa def buur léegi yow yaay kilifa bi yenente bi sallallahu alayhi boobu nag moo tax maanaam moom kilifa la ko mais looloo waral ci moom mu maanaam manuta manuta supporter yeneen si laa alayhi wasallam ànd ak loolu yëpp bu yenn saa saa daan def xutba bi bu ñëwee toog jumaa rek balaa yenn si bi di wax ak day jóg gaa li ngeen am boole bu xamoon xam ngeen ni kilifa bu ummi yàlla tàggatal leen ko mu yeneen ci yàlla bi sallallahu alayhi wasallam gaa am ngeen chance na ko déglu na ngeen ko topp lu mu leen wax topp leen daal di topp ndekete gëmu ci dara gëmu ci dara yu bëri nag yu yu yu julli yu julli ñi doon am problème seen biir foo leen fekk maanaam saa yu problème maanaam mu ñoom doo leen fekk mukk ci loo xamante ne maanaam doo leen dégg mukk ci loo xamante ne julli ñi ñoo ci ñoo ci doon gagné quoi mais saa yu benn problème bu ndaw dara am rek ñoom dañ ci buruxlu daal di daal di yëg ci coow li indi jafe-jafe foofu. point sec loolu la ñuy def gis nga histoire soxna Aysa bi radiyallahu anha ci ghazwat Muraysiya ñoom ñoo ko yëkkati moom sax moo ko yëkkati xeex bi julli ñi bés bi rek waaw lantaar ak muhaajiruuna biir Madina naroon a xeex moo xamoon xeex ba ndax moo romb yenn yenn bi da koo romb sallallahu alayhi di di di di dem yor ci yéeg ci kaw mbaamam mu ne ko bon xam nga sa waay baal ma quoi mais. est ce que mën nga gën a jaar côté bële quoi parce que sa mbaam bi xet bi day xëy quoi oui mbaam bi dafa am xet quoi est ce que mën nga jaar ne kenn ga euh, jóg ne ko xetu mbaamu yeneen bi moo dàq sa xet benn waaye comme moom kilifa la xam kilifa la day am am mbooloo quoi gën na ko waxoon dëgg affaire bi nag indi coow seen diggante. moom la am ko wàcc yéen ci saa salaam moo leen arrêté fii mooy yaa ayyuhal lazina amanu euh, euh, mooy bi naan mooy fi dum naan euh, ya non dani wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma ñaari kuréelu jullit bu ñuy xeex na ngeen rafetal seen diggante quoi leen waaye nag fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta waaye yooyu noonu mooy bu fekkee nag daa am koo xamante ne moom biñ leen àttee jéem a rafetal moom nee na noo moom day leen ci xeex bi léegi nag yéen ñëpp na dajaloo nag xeex ko nag ba mu dellu si moom ne léegi jàmm la jàmm la bëgg waaw waaw fa in fa'u fa aslihu baynahuma bil adli wa aqsitu suñ dellu si rek léegi nag na ngeen àtte seen diggante te mu rafetal te ngeen maandu kon yonent bi sallallahu alayhi loolu Euh, ba ba léegi moom bi mu bindee waa ba banu Nadir ne leen ñu def correspondance ne leen non bu leen bu leen bu leen bu leen nangu wax bu leen génn ñun dinañ leen jàppale ñun ñoo leen di jàppale alquran ci la wàcce na alam tara ila alladhina kafaru min alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum abadan ahada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakazibun la in ukhrijtum la yakhrujuna ma'akum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yawalluna al-adbara thumma la yansurun la antum fi qulubi ah, ashaddu rahbatan min fi qulubihim min Allah zalika bi annahum qawmun la yafqahun la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassana maanaam ba aay yooyu jeex ba mu naan fam ko masal shaytaani il qaala li insaani kfur falammaa kafara qaala inni bari'un minka inni axafullaha rabbal alamin mooy sootu Hashr yëpp ci loolu la wàcc après bi mu paree ci yooyu noonu ki ngeen gis mu jeexalee laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum dan astaghfirullah law anzalna hadha alquran bok ala jabalin la ra'aytuhu khashi'an mutasaddian min khashyatillah daal di wax ci affaire euh, alxuraan ak wàll boobu indi turu yàlla yi jeexale ko ngir wane ne ñoom gaa yi seen xol yi naafeq yi yëwut ak naafeq yi seen xol moom ñoom comme xeer lañ mel aw ashadu qaswa wala boog moo gën a sax wow xeer voilà mais li taxoon aaya wàcc ci gazwatu Bani Nadir bii la mooy kon Hamra Nadirun riqaawan mooy xaswatu zaatul riqaa boobu tamit gars yi dañoo dañoo dañoo euh, yéeféeri dañoo dajaloo euh, dañuy dañuy song yonent bi sallallahu alayhi wa waaye ba ñu ñëwee euh, yonent bi dafa dafa dafa compliqué woon ci ñoom quand pour ñu pour ñu mën ko xeex dafa compliqué woon même parce que fi fi ñu nekkoon dafa may montagne zone montagneuse la te dafa compliqué woon moo tax yonent bi sallallahu alayhi foofu lañ ko naroon a ndëkk buumi voilà Seydina Ruways ibn Harith radiyallahu moom moo ko naroon a buum mooy ci ñëwoon ma parce que dañoo demoon bi ñu ñëwee war a xeex d'ailleurs euh, affaire yi nga gis seen seen tànk yi mu ne suñu tànk yi maanaam da ngay gis suñu wéy yi dañuy dox suuf si suñu euh, dàll yi ñu soloon wala xuf yi di commencé xar di dagg tellement que zone bi dafa dafa dafa dafa obstiloon ba noppi suñu naree mais xeex amul ah parce que yi dañoo daw ñoom dañoo daw tamit ah zaatu riqa zaatu riqa voilà gars yi léegi bañ léegi après ci la ci la ñu wàccee salaatul xawf maanaam jullit euh, maanaam yéen borom subhaanahu wa mooy yi nekk ci sootu nisaa voilà wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru maanaam aay yooyu noonu euh, ba ñetti aay yi ci tegu ba ñeent yi sax maanaam ci xeex xare boobu lañu wàcc maanaam di wax ne pour que bu fekkente ne dafa am ay noon maanaam jullit ñi bu leen baax parce que gars yi dañoo dañoo tasaaroo rek mais wóorul woon ne parce que ni yi duñ dellu ci waat quoi parce que ñoom dañ ne gars yi duñ leen jullit ñi am nañ benn xeex boo xam ne Euh, mais mën ngeen a kii xale yi ah Mouhamadou Mansour waxal xale yi ñu noppi ak Fatima waxal xale yi ñu noppi insha allah léegi euh, raison léegi gars yi lan lañ def dañ ni ñoom am nañ julli boo xamante ne moo leen gënal lekk ak naan ak nelaw moo leen gënal lépp benn jaamu yàlla la bu ñuy def julli na du quoi moom moom bu bu bu jotee ñoom foofu dañ koy def léegi nañ leen bàyyi ba ñu tàmbalee julli ñu songu leen benn songu rey leen ci la borom subhanahu wa ta'ala wàcce rek julli boobu nga xamante ne yow da ngay mën a jiite ngeen def ay sàppe ñenn ñi taxaw ci ginnaaw di di di ga kii garder bu ñaari julli jullee ñaari rakkaay dellu ginnaaw def retrait dem garder ji ñeneen ñi ñëw mottali yeneen ñaari yow ngeen tël man léegi nag fa mu doon dallu sallallahu alayhi wasallam ci benn ronu garab ci la ko ruuru satbul xaalis radiyallahu anhu yor ab jaati tiim ko ku la tere ma mën laa rey nag léegi ñu ko ah, xanaa yàlla mu lox ba jaati ji wadda waddee yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël ko ne léegi yow kan moo la tere ma rey la mu ne ah ka mu baax xanaa yonent bi ne ko demal bàyyi naa la bi mu demee nag mu gis comportement bi yonent bi amoon noonu mu dem commencé woo gaa yi quoi woo maanaam gaa yi noonu nañ dem tuubi ci quoi parce que kii bu baax la quoi vraiment te parce que moo nekkoon seen kilifa en en plus moo nekkoon seen kilifa ñun ci la ci la ñu ci la ñu tuubee quoi ñoom ñëpp ñu dem dugg ci islam waaw alayhi salaam mu ne maw'idun mooy badrul maw'id la xam nga xamra euh, yéen a ngi fàtte xamra asad euh, ñoom Abu Sufyan dañoo mujj a daw bi ñuy génne yéen si saa salaam mi ngi ñëw te gaa yi ragaluñ ñoom dañoo bëggoon a dem doggali leen waaye finalement dañoo tiit ñoom it ñu daw léegi bañ dawee ñibbi mais dañ ni yéen si bi maw'iduna maw'iduna al-badr haythu qataltum ashabana suñu rendez-vous maw'iduna al-aam al-qaadim mooy at bii di ñëw Badar Badar lañu war a daje foofu ngeen rayee suñu mbokk yi nañ dajewaat foofu ba ñu demee ñu war a euh, bi ñu demee euh, euh, daja dem Badar toog ko huit gisul kenn ah gars yi ñëwuñu après ñu ñibbi gars yi ñëwuñu woon a ñëw quoi dañoo ñëw ba ci yoon wi tiit quoi mais non so xam na na ñibbi ñun duumatul dégg nga moo ay maa duumatul mooy daw matul duumatul jandal à 782 kilomètres bon ci nord bi quoi foofu la nekk de de Medina euh, foofu parce que dafa déggoon ñëw ñu dañ doon waaj ngir song ko parce que gars yi dañ dañ dañ doon xalaat ne non fokk ñu ne xaaral wóor euh, kii ñuy dégg nii euh, ak ak ak ak ak diine di commencé yaatu ku ne wóorul quoi nañ nañ dajaloo nañ ko xeex mais après. bi ñu nee dañuy dajaloo bi ñu ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu ñëwee daf fekk ñoom bi ñu yëgee ni yegg si na rek dañoo tasaaroo ñoom tamit maanaam ñoom ñëpp ñëpp a xeex ak ñoom après ñu ñibbiwaat mu rey seex mu rey seex nag euh, waa banu euh, maanaam euh, banu Mustalik moo tax ñu koy woowee ghazwatu banu Mustalik foofu tamit ay ay yu bari da cee xam nga par exemple parce que jour boobu naafeq yi xam ngeen ni gëjoon nañoo génn Uhud naafeq yi Uhud lañ gëjoon a génn te bi ñu génnee wax xam ngeen fi mujj dañoo dem ba ci yoon bi daal bon fii daal gis nañ ni xeex na fee am xam nga ci découragé loo fexe ba découragé loo mbooloo mu bari daal di ñibbi mais comme dañoo gis ne yenn saa saa yu génnee day am ndam te saa yu ñuy dellu si dañuy am voilà dañuy indaale ay ay ay ay ay ay butin bii faa nag ñoom sawar nañ ci génn bi parce que dañ jàpp ne day yomb ko léegi ñoom ñu bokk ci affaire bi génn dem mais biñ ñëwee c'est vrai que xeex bi compliqué wu woon trop rak tak gars yi lijjanti yéeféer yi mais dafa am problème bi mooy <laughs> naafiq yi dañ fa indi ay problème jurul jeex bokk na ci problème yi ko indi moo déjà euh, problème bi coono problème bi mi ngi tàmbalee ci xam nga yent bi saa sam su daan tukki da daan bantale diggante soxnaam bi xool kan wala ñan ci yóbbaale bii mu yóbbaale woon soxna Aysa ak Sayyidatu Ummu laa radiyallahu anha bantale mooy tirage au sort Euh, léegi bi mu def loolu yóbbaale euh, léegi soxna Aysa radiyallahu anha daal di ab benn caqa magam soxna Asma Asma bint Abu Bakr radiyallahu anha mais sauf que bi ñu waree ñibbi bi ñu demee ba xeex am d'ailleurs bi ñu xeexee ba pare ci la ñu jàpp jigéen ci ñu bari foofu lañ leen jàppee maanaam dañoo jàpp foofu te façon mu rey ci waa Banu Mustalaq ñooñu dañ ci am na ñuy ci rey mais dañ cee jàpp yu bari bi ñu leen jàppee prisonnier daan ay téeméer wala ñett téeméeri nit lañ ci jàppoon mu boor mu bokkoon ci seen biir sayyidatuna Juwayriya bintul Haaris radiyallahu anha bi soxna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais comme que dañ ko jàppoon mu nekk maanaam borom këram dañ ko dañ ko dafa dee ci xare bi dañ ko rey ci xare bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme bi ñuy séddale ñu séddale xam nga dañuy séddale bulletins yi ñoom tam dañ leen di séddale waale léegi ñu séddoon ko naka la tuddati waay ñu sama naka la tuddati radiyallahu anhu Saabit ibn Qays ibn Sammaan radiyallahu anhu léegi Seydina Saabit ibn Qays ibn Sammaan boobu radiyallahu anhu moom mu bi ñu ko bi ñu ko ko séddee après moom mu ne mu ñëw ne non man Seydina parce que moom moom papam mooy al-Harith ibn Abi moom mooy kilifa waa Banu Mustalik mu ñëw ne sangu waa sama gox la man buur laa quoi doomu buur laa miñ ma jàpp yi ñu def ma jàmm vraiment euh, su ma sañoon ma def maanaam mu kaata ba quoi maanaam ma ma ma ma ñu signé benn contrat ma xool nan laa lay fayee pour que après man ma gore quoi bi mu ko waxee loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëg ko bi ko yonent bi yëgee yëg ne moom moo nekkoon kilifa yi ñooñu soxna Aysa radiyallahu anha nee na man ba ma ko gisee rek ci ci la mer quoi parce que dama ne kii bu ko yonent bi gisee sallallahu alayhi kii nii ak ni mu taaroo nii kii bu ko yonent bi gisee bu moytu dina ko dina ko jël soxna te da fiiree ko nag dama koo gis rek sëpp waaj ko <laughs> nee na la ma doon ragal nag xew mais yent bi denc ko nag ngir loolu parce cause bi tax mu denc ko mooy bi mu jigéen ni mooy ñëw moom kilif moom mooy princesse bi quoi ci la neenoo kon naa ko jël bi mu ko jëlee soxna mu dimbali ko mu ne ko dama lay dimbali nag léegi pour ma jël nag maanaam dama lay dimbali pour nga matal nga mën a gore mais li ma lay dimbali moom laa lay ca nga mën a nekk sama soxna mu ne ko baax na bañ yégee loola saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sa jaam ba nga amoon te mu bokkoon foofa nga ne ah ñii de ñooy gore yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon nañ leen goreel ñoom ñëpp ñu goreel leen ñoom ñëpp ak seen gox ak la ko wër yëpp ci dugg ndax jëf ju rafet jooju léegi nag soxna Aysa radiyallahu anha comme caq bi daa réeroon ñu fanaan fa yenn saa sam arrêté kii bi convoi bi mais parce que il faut ñu seet caq bi léegi biñ nee dañ koy ci la kii ñëw Seydina Abu Bakr radiyallahu parce que dañoo xëy amuñu ndox nag amuñu ndox mu ñu mu ñu jàppoo Seydina Abu Bakr radiyallahu ñëw nee na soxna Aysa nee na mais budul woon vraiment yéen dafa ñëw fekk yenn saa salaam tëdd ci sama lupp yi lupp mooy mooy pooj quoi teg ci bopp bi di nelaw mais naa Abubakar ñëw na mais ah yow yaa tax bañu toog fii yow ah, voilà ah, sul na nga lool yow maanaam nee na mu wax lu ko neex <laughs> nee na mais duur <laughs> nee bu dul woon yeneen bi salaa salaam sama <laughs> sama kaw lupp bi nii tekki bopp bi kon mu yëngatu parce que tellement que ni mu ma doon jañee dafa metti woon. léegi ñu dem yenn saa saa jóg ñu ne ko ah ndox amul de affaire bi bi mu demee ba nag ci la borom saa la wàccee ay sim. moo tax aaya ci foofu la wàcce wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaa'iti aw lamastum an-nisaa fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi ru'uusikum bi wujuuhikum wa aydiikum minhu maanaam aaya ci la wàcce ma sayyidna Usayd ibn uh, Hudayr radiyallahu anhu ne ko ma haaza bi awwali barakatikum yaa aala Abaa Bakr lii du seen barke bu njëkk yéen waa kër sayyidna Abuu Bakr yéen daal saa yu problème amee rek ba ñu yaakaar ne problème lay doon borom bi daal di koy wëlbati maanaam yéen leen bu boo leen ci raxee problème bi maanaam yéen boo leen ci raxee rek problème ba wëlbati bu mujj nekk barke léegi euh, ba mu ba ñu demee seex na Aysa radiyallahu comme dafa tuuti woon léegi ñoom dafa amoon benn genre ci bu ñu ko yan woon quoi maanaam comme genre charrette lay doon mais que comme wuti quoi comme wuti mais sauf que day day day day am dañ koy day day day day comme teg ci mbaar lay mel maanaam day day dañ koy muur lépp ko léegi nag ñoom ñu yëkkati ko foogoon ne soxna Aysa mi ngi ci biir radiyallahu anha mais ko euh, mais comme mbooloo ñoo ko yëkkati boo mbooloo mi buñ ko yëkkatee xam nga bu doon ñaar ñett rek dinañ yëg ne bon nekkul mais comme mbooloo lam moo tax buñ ko yëkkatee ndoo ñu bari duñ yëg ne nekku ñu dem. Euh, soxna Aysa radiyallahu anha ndekete da doon nelaw ci ronu garab gi ci benn ronu garab Seydina Safwan ibn Mu'attal radiyallahu anhu ñëwee rek subhaanallah nee na looloo ko yee léegi mu jàppale ko mu ne ko léegi kon yéegal ci sama kaw gëléem sama kaw waruwaay moom mu yéeg ci kaw moom muy dox mais mu dox ci kanam jàpp ko jàpp gëléem bi nii di dox ak moom naa fekk bi gis ko Abdullah ibn Ubay ibn Salul rek tasaare xabaar ah xew xew am na de ah soxnaam su ndaw fii parce que xam nga soxna Aysa moo gënoon a ndawe radiyallahu anha ah xam naa ni daal mag mu ci bàyyiwul xale yu ndaw yi ah commencé nag indi coow tasaare nag xabaar bi xabaar bi nag nekk wër ñu jiim ñu ñu maanaam mooy mooy xaadisatul ifk ci la aay yi nekk ci sóoratul nuur li ko dalee onzième aaya bi ba ci vingt-quatrième aaya bi ci la wàcce inna alladhina jaa'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum li kulli imri'in mimma iktasaba min al-ithmi walladhi tawalla kibrahu minhum adhabun adhim aaya yooyu ba ci al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati ula'ika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa ajrun karim ci la wàcce ngir fetal bon ginnaaw quand même lu tolloog weer coow li dem problème bi nekk ci dëkk bi muy riir yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk soxna Aysa feebar ne man daal li ma jaaxal daal mooy yonent bi ni mu ma daan toppatoo bu ma feebaree ni mu daan xoolee samay mbir mais bii quoi moom bu ñëwee rek day ubbi euh, rideau bi. xëy na téye waaw noo leen def waaw ça va ati rek tëjaat na ko dem yoonam. man mais yëguma woon nañ problème bi ba mu des man quoi man yëguma ko mais après ginnaaw gi yaayam mais affaire bi nekkoon vraiment scandale quoi mais borom subhaanahu wa ta'aala ñëw fetal na beneen xew-xew ñibbee xam nga euh, déjà déjà euh, bi dafa am ci kenn ci muhaajiroon ak ansaar yi ñu doon bon wax rek ba wax di jóg léegi ansaar bi këdd muhaajir bi ko da ko këdd léegi ñu ko këddee waa ji ne yaalal muhaajiriin woo muhaajiruuna yi quoi kaay leen jàppale ma kenn yaalal ansaar eh ansaar yi kaay leen jàppale ma affaire bi nag indi coow foofu voilà moom la alxuraan naan hamiyatul jaahiliya bi muy wax noonu voilà mais euh, après ci lañ leen jubóole quoi coow bu judo am alhamdulilah mais Abdullah ibn Ubay ibn Salul kontaanatoon dara dara sur le fait coow li teel fay quoi ci la waxee la in raja'naa ila al-madinati la yuhlikanna al-a'azzu al-azall buñ delloo ci Madina ki gën a tedd ka fa gën a tedd dana fa génne ka fa gën a torox maanaam moom mu jublu ci boppam ki gën a tedd ki ci des mu jublu ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi leen rek waaw gan ñu nekk ay gan ay doxandéem ñu xajal leen ci dëkk bi ñu mel ne ko moom doomam léegi ci euh, Zayd ibn Aslam radiyallahu anhu Zayd ibn yëpp dégg ko boobu xale la ci saxaaba yu ndaw yi la bokk quoi dem wax ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw ne waxul dëgg maanaam biñ ko wax waxul dëgg xale bi dafa mën a waxul lu dëgg mu nekk parole contre parole Yonent bi yow rek lañ gëm xam nga ni moos loolu du ko wax. soosu munaafiquna ci la wàccee iza jaa'aka al-munaafiquuna qaalu nashhadu innaka la rasuulullaah wallaahu ya'lamu innaka la rasuuluhu wallaahu yashhadu inna al-munaafiqiina lakaazibuun ittakhadhuu aymaanahum junnatan junnatan seen ngiñ yi daal lañ jàppee aw aw ngànnaay loo leen wax rek ñu waat an sabilillah voilà ak iza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum foo leen gisee maanaam tellement que ni ñuy solo ni ñuy ñëwee yor mbubu kilifa da ngay yëm wa in yaqulu tasma' li qawlihim suñu wax nga déglu leen ka annahum kutubun musannada waaw comme ay ay ay ay ay ay ay poto waaw ay bant yoo xam te ne dañ leen a wéer maanaam dëgg dëgg waaw solal leen ay mbubu yu ngànd humul aduwwu fahdarhum qatalahumullahu wa anna yufakun noonu yaa nga wax de waaw ainsi de suite aaya ah, yooyu yëpp ba ci jeexitalu saar bi loolu loolu ci loolu la wàcce ginnaaw xare boobu ghazwatul Muraysiya boobu la wàcce wal ahzaabu ahzaab moom bon ghazwatul ahzaab xare yi mooy il jaa'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izbaaghatil quluub wa izbaaghatil absaar wa balaghatil quluubul xanaajir wa tazunnuuna billaahi zunuuna hunaalika ibtuliyal mu'minuuna wa zulziluu zilzaalan shadiidan iz yaquulul munaafiquuna wallaziina fii quluubihim maradun maa wa'adana Allaahu wa rasuuluhu ghuruuraa et cetera naa fekk parce que moment boobu euh, waa Makka dañoo coaliser dem mboolem que ñu ci arbitre bi képp ku ñu digg ne yeneen ci bi néexu la salaa salaam ñu ñu woor ñu dajaloo nekk ñu bare bare bare bare bare bare ay douze mille personnes ñu ñëw ne dañuy songu Madina moo dañ koy tamit xaswatul Xandaq voilà après biñ ñëwee borom subhaanahu wa ta'aala dàqe leen am am am am xees walla wa kafal mu'minina al-qitaala <laughs> yàlla daal di aar jullit bi xeex amul voilà mais borom bi di leen wax ne leen fàttaliku leen quand parce que seen xol yi jamono jooju ñu ngi woon daanaka seen bët yi seen bët yi jéng ngeen tiit ndax gaa yi a ngi ñëw ngeen rëngi rëngi naafiq yi nag am ñi nga xam ne seen xol daa feebar ñu moom ñoom gëm nañ gaa mais seen gëm dëgërul ñu naan maa wa'adana Allah wa rasuluhu illa yàlla ngeen di daal digalu ñu lu dul ay wor rek xam nga la même chose lañ waxoon bi gaa yi di def ba daal gharra haa'ulaa'i diinuhum ñu de diine nax la leen bañ naan dañuy xeex junni nit dong ko nga xeex ba xalaa voilà fii tamit loolu la woon ah waaw gaa yaa ngi ñëw de voilà ba pare it mu ne yahsabuna al-ahzab lam yazhabu ñu ngi ñoom ñu ngi bëggoon sax ne ahzab yi mooy coalisés yooyu gars yi bañ a ñëw quoi voilà wa in ya'ti al-ahzab yawadduuna law annahum baaduuna fi al-a'rab yas'aluna an an anba'ikum waaw mais biñu gisee ni gars yi yegg nañ mooy coalition parce que dañ doon dégg information bi avant ñuy yegg biñu déggee ne coalition bi yegg si nañ ñu ngi leen di song nga gis gars yi nag di commencer mébét ak a neexoon heure bi mu fekkoon ma ca àll ba ci dëkku kaw ya de temps en rek may laaj gars yi fan lañ tolloog seen xeex bi voilà mais wala maara al mu'minuna al ahzab qaalu hadha ma wa'adana allah wa rasuluhu wa sadaqa allah wa rasuluhu waaye way gëm ñoom bi ñu gisee gars yi ñoom dañ li ñu yàlla diggoon ak yeneen tam ci sallallahu alayhi wasallam yàlla wax na dëgg yeen ko bi wax na dëgg wa ma zaadahum illa imanan wa taslima yokku leen lu dul ngëm ak wommatu ci yàlla laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana moo ci xel ci la wàcceeg yooyu ak ay yooyu minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila ay yëpp maanaam ci xare ah, ah, ahzab yooyu la wàcce mooy suuratul ahzab ci boppam saar bi ci boppam moom lañu ko tuddee mais biñ jugee ahzab parce que xeex mu judd am réellement wax ay kii yu ndaw ñoo xamoon rek ay xeetu combat yu ndaw mais xeex dëgg-dëgg ñu amuloon parce que xandax lañ defoon quoi mooy Seydina Salman al-Farisi bi radiyallahu anhu moo leen waxoon ne nañu def euh, xandax quoi mooy nañ tax def ay tranchées quoi ay ay ay ay ay pax yu kóot yu sorente bu ko defee gars yi duñ leen mën a song mais sauf que loolu li taxoon ñu mënoon ko def mooy parce ci ginnaaw dëkk moo maanaam foofu waa Banu Qurayza ñoo dëkkoon léegi Xuyay euh, ibn Akhtab daa di bind leetar Ka'b ibn Aswad ne ko moom ndax moom Ka'b ibn Aswad moom moo manoo xam nga Xuyay ibn Akhtab mooy mooy kilifa waa Banu Nadir Ka'b ibn Aswad mooy kilifa waa Banu Qurayza ne leen xoolaal boo leen ñu bëggee simplifier l'affaire parce que yéen ci yéen rek lañu mën a jaar ngir mën a def maanaam ngir mën a euh, encercler Medina dugg ci liñ bëgg a liñ liñ bëgg a def ñu mën koo def jàppale leen ñu. ñu daal di bind ñoom ñu daal di wor yent bi sallallahu alayhi wasallam ne ñëw leen boo leen ñëwee den dinañ toog rek di leen xool moo tax bi xare ahzab bi jeexee yent bi sallallahu alayhi wasallam ne ay wa nañ dem ca banu Qurayza voilà voilà ci la waxee waxam ji si wa la tusallu asra illa fi bani Qurayza bu leen julli tàkkusaan lu dul ci Banu Qurayza bañ dem ci yoon bi ñenn ñi tàkkusaan fekk mu romb ñenn ñi ñenn ñi fekk julli nañ ñenn ñi julli buñ ainsi de mooy xaj xaalis boobu ci la loolu xewee voilà euh, ah. Hmm? Ah, euh, moo tax mu ne laa tanami bul nelaw tax bul nelaw dégg nga bon léegi ñu lim yeneen yi ci def quand même comme que vingt la vingt-sept la vingt-neuf plutôt ñu luñ leen lim ñoom ñëpp rek kon Qurayzatu wax naa la summa Lahyaan mooy Banu Lahyaan Hudaybiyatu ñu kii ko après parce que war a taxaw wa Ghaabatu Qurayzatun thumma Lahyaan ba summa Lahyaan mooy banu Lahyaan moom dañoo booloo woon pour xeex ko Hudaybiya mooy sulhul Hudaybiya ci la demee woon ñu signé contrat yu am solo yooyu wa Ghaabatu euh, tamit dañ koy wax euh, ghazwatu bi Narak euh, mooy bi mu demee ci yahuud yi foofa xeex ak ñoom ca Xaybar ba mu fa jógee Waadil Quraa mu dem ci Waadil Quraa parce que foofu dafa compliqué ñoom maanaam pour mën a toj mboolem seen pexe yi ah stalini wommatul ci lii euh, mu ne wa umratul lil qada après parce que ba ñu defee signé contrat ba loolu dafa permettre woon pour pour ci ëllëg ci déwén ñu mën a ñëw defaat umra biñ ñëwee wa umratul euh, lil qada mooy umratul qada euh, fatxun muy fatxu Makka Hunaynun mooy xare Hunayn boobu moom comme fi alquran naan wa laqad nasarakumullahu fi mawaatin kasiira wa yawma hunaynin idh a'jabatkum ñaari aaya yi maanaam aaya boobu ak aaya bi ci tegu ci la wàcce ci muy vingt cinq ak vingt six ko juumul ci sourate Tawba euh, ci aaya bi ci ci ñooñu la wàcce euh, xare Hudaybiya et cetera am na aaya yi ci wàcc sourate Fath ci Hudaybiya la wàcc sulhul Hudaybiya sourate Fath yëpp inna fatahna laka fathan ba mu def euh, wa ukhra lam taqdiru alayha qad ahata Allahu biha wa kaana Allahu ala kulli shay'in qadiira aaya boobu moom moo wàcc ci ghazwatu Taif pour Taif euh, dégg nga Taiful kon mooy Taif Tabuk ghazwatu Tabuk ñu koy wax tamit euh, ghazwatul usra ndax jafe gi jafe métti gi jafe dañ koy wax sama ghazwatul Fatiha comme saar bi dañ koy woowee suratul taw tawba dañ koy wax tamit suratul euh, Fatiha maanaam ndax la ndax saar la koo xam ne boo bëggee xam naa fekk dëgg dëgg maanaam xeetu signification nafsi du début à la fin kenn demal ci saar boobu sóotu Tawba ndax te xaswatu Tabuk la leen jël yëpp nen wa minhum wa minhum wa minhum wa maanaam noonu noonu la leen tegee ñoom ñëpp ñoom ñëpp noonu la gis nga moo tax depuis verset 37 ci saar bi depuis ay 37 sóotu Tawba mooy ma gën sóorat bi ba fi saar bi jeexee cent vingt-septième mën nañu sax ba ci cent vingt-neuvième aaya bi laqad jaa ba fi mu naan laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ba ci boobu lépp ci ghazwat Tabuk lay wax xare Tabuk maanaam trente-sept ba cent vingt-neuf maanaam lu ëpp donc cent quatre-vingts et quelques aaya lépp ci foofu ci loolu lay wax waaye nag sabub li ruumin ruum yëla fii fusuulihi ñi ci seen jënd ya mu ne nag bi nafsihi ci boppam moom yeneen si saa salaam boppam kat xasaa xare nag dëgg-dëgg xaali yi yëpp bi laa kadib ci loolu amul ay kàcc lii lépp moom xareel na ko boppam fitti say ci juróom-ñeent nag sal la ci la yëkkitee ci la ci la ci la yëkkitee suñu fan ay jaar ci la utiliser jaar yi voilà judd na moo tax tamit tabe nañ jaaseel yooyu tabe nañ li raxam yi ngir ak maanaam xéewal ay njariñ mooy yàq mu lim leen bi nga xam ne yooyu xeex am na ci dëgg-dëgg xam nga yeneen yi bari na ci lu naan xeex dem nañ mais xeex amul mais yi xeex am yii la juróom-ñeent yii la parce mu sax mu mag mu reysiya razwatu mu reysiya badrun xare badal xaybarun xam oxodun oxod Qurayza bari Qurayza Taifun ah, ak um, Taif parce que Taif en fait foofu la njëkk utiliser lu ñuy wax manjaneet mooy ay catapulte foofu foofu la njëkk utiliser mooy catapulte yi mooy manjaneet mooy ay genre bomb lay doon quoi maanaam dañuy jël benn affaire bu kii benn dañuy dañuy jël euh, euh, benn maam loo xam te ne day mën a def tàkk tàkk ci biiram ñu kii ko nga xam te dañ dañuy dañ koy teg dañ day yëkkati comme genre makk doom yi voilà yëkkati bàyyi rek affaire bi sànni maam comme ay nu muy bombardé maam dañoo bombardé waa Taïf maam parce que gars yi dañu doon laqatu woon mais bi ñu leen bombardé pendant euh, un moment gars yi gis wuñu gaa gaa rayuñu leen jotuñu moom jotuñu leen a gagné quoi génnuñu woon mais yenn tasalam gis gars yi mais est-ce que day parce que un mois lañ ko toog nee na woon nañ ñibbi finalement saxaaba yi d'accord ci ne non garaaw ñibbi ñu ñibbi. mais tamit stratégie de guerre ak ay éléments yu bees am na maanaam inventé nañ léegi ay artillerie ay tuiles maanaam ay xeexukaay yu bees dégg mu ne euh, kon saa itul ak lan wal ak alxandax xandax sax bu waaye da nga jubal waaye nag mu def Xunayn ak Xunayn yii juróom-ñeent ci la xeex am bii yokk nañ ci nag am na ñu ci yokk Nadir ne gazootu ba ne Nadir amoon na xeex. summa topp waa di kurat waxaabatun ak raba wastaraya géndeel yi nag moom mooy eh, xeet yi nga xam maanaam yi nga xam te ne dafa yabale pour nit ñi dem xeet ji mais moom demutoo ba mu yéeg ñoom abdul li mu gam yi fukk ak juróom-ñaar la mooy quarante sept quarante sept la waaye masala yox sumu maanaam parce que euh, fathu Makka mooy iza jaa nasrullahi wa fath wa ra'ayta an-naasa yadkhuluuna fii diinillahi afwaajan ci taar bi foofu la foofu la wàcce parce que bi rek après lépp daa yombaat mu ne nag maagaala yar duuru mu musula deñ di xeex ak ñoom xattaa ndetehumu ñoom day daxalu ñoom ñëpp ñu dugg fi diini ci diine ji faw jal nekk mbooloo fa jal topp di nekk ay mbooloo mooy war a ay sannaatee dafa loolu fii dini laay ak waa jal moom la waxee faw jal fa faw jal dégg nga muddatal imam yi ci biiru euh, maanaam li fi nekk maanaam ci jamono ji léegi nag xajjar rasul yéen bi def sallallahu alayhi wasallam aji woon na yoon ah? waaye qabla hijratihi yi jëpp nag laata muy gàddaay la ko defe woon boobu aj wàccagul woon waaye baalu ginnaaw ga astubal bu dee danga ngaa war a lim xamal ne xajjatul islam ajul islam moom benn rek la am maanaam ñett yi benn moo ci ajul islam mooy xajjatul wadaa mooy bi mujjee def voilà ten taw bu ko defee da nga noté maanaam da nga organiser mbir mi ci lu baax wakaana nekkoon na xayrul wara gën ji mindef sikki na juróom benn fukk ba'da salaatin ginnaaw ñett maanaam 63 ah moo fi ci la eh, goreel ay jaam bis boobu mu di yan ci la uti tamit juróom maanaam ay ay ay maanaam mooy ay gëléem yoo xam te ne moo leen rendil boppam 63 la ci rendi muy li mu at yi mu doon dund parce que ginnaaw gi rek après ci la làqu donc 63 la ci rendi euh, mais en réalité téeméer lañ parce que yeneen téeméer yi maanaam yeneen yi ci des moom rendilu ko boppam daa joxe ñu rendi ko may moom moo rendil boppam yenn 63 yi fii ha ci euh, aj booba maanaam kon goreel na 63 jaam ci aj ba ba pare rendi ci 63 maanaam ay xat yu ay mooy ay gëléem ay xarak yooyu ba pare Euh, mu dem na ba téeméer mais yeneen yi du moom moo ko rendil boppam minal karami ngir rek teranga wa arba'un bu dee nag umra yi umra yi yenn sallallahu alayhi wasallam ñeent la umra alhaadi wax nañ ne salaatu ñett la waaye ñeent yi am nañ laataraa bul gis nag abadan mukk mos yi di aji feet xilaat yi mu seeni wuute borom xam-xam moom dañoo bari lu ñu wuute loolu moom moo tax bu jàpp ne mën ngaa dem ba ba ne li borom xam-xam wuute yëpp jàpp naa ko te wa kulluha yii yëpp nag kaana doo fa nekkoon fii Dhi Qa'da ci weeru Dhi Qa'da la la yenn saa saa lu mu mës a umra weeru Dhi Qa'da la ko umra waqaat ci la xewe kon nag amit maanaam faatal boo bay data sa jaam bii bu doyee di bi ci diimaan yi ngëm wassalami ak womatu ci lépp lu yàlla digle voilà maanaam nga gis ne euh, comme yenn ci saa saa gis nga ni mu doon sacrifier woo noonu maanaam nga gis moom it mu ne man it def ma ma mel noonu di gëm ba pare di wommatu voilà sallim yàlla nga sëlmal maanaam ginnaaw ba nga jullee ala sayyidi ci sang bi nga xamante ne xut kat jagleel nañ safaatuhu ak moom zawil kaba'iri borom bàkkaar yu rëy yi maanaam nga gis ne ok xeex na mais liñ leen yéene woon rek mooy ñu mucc looloo tax mu doon xeex xeexul parce daa bëgg a faj mer xeexul parce daa bëgg a euh, wane ne jàmbaar la déedéet non c'est parce rek daf leen a yéene lu baax loolu lay wax ne ñii tamit yenn ci saa saa ram moom bi noonu la ko def daa yéene nit ñi lu baax rek moo tax day ram ñëpp incha allah mooy surtout borom bàkkaar yu mag yi nag.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 jazakumullah xeyr ñeenti question la wala ñu ilahi أحد yoo xam ne naqalu ko ci naqalu na na ci ak yi mu daj ci ay jafe-jafe ak ay nattu yu yu yu mu daj dundam. waaw bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wa euh, musul nekk ci euh, musul noppalu ci maanaam au du terme quoi. parce que à chaque fois mi ngi ci benn mbir loolu moom moo tax alquran ne ko fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab saa yoo paree ci dara rek sampal leneen fa iza faraghta soo éexee benn mbir rek fansab na nga sampuwaat maa xam ne beneen combat bu bees a ngi ñëw wa ila rabbika farghab waaye nag ak lu ci mën ci xew ci sa borom dong dong dong dong na nga dem xemmem ko na nga xemmem te lépp lu yëngu rek na nekk ci yàlla yi kese wallahu ta'ala a'lam question bi sa ko mooy kii day laajte nan la ñuy def pour lan mooy gën ji mbir bu ñu mën a def pour pour jàng sira yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ay anam yu bari ñu ko mën a jànge euh, man mën naa indi ay conseil ci mbir yi maanaam bu euh, fekkente ne nit ki dafa bëgg a par exemple Euh, xilaas zahab bi siira xayru arab maanaam euh, mën na ci xamee dëgg-dëgg siira yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sauf que dafa laaj sara maanaam dafa laaj euh, ay leeral ak tënk ak teqantal parce que way la ba pare dafa tënk ñaareel bi ci def maanaam moom mooy bu dee téere bu mel ne par exemple Rashaqul Maxdum nga xam ne safiyu dir al naka su doon Baarakfuuri euh, rahimahullah moo ko bind euh, tënk na tuuti na gàtt na bon compliqué ku dee ci wàllu lecture te lu ci bëri day tax tiit maanaam day gën a dëgëral bu dee nag euh, nit ki daf cee bëgg nag lu téere bu gën a yaatu moom euh, bon mën na jël yenn livres yi nga xamante ne ci lañ ko bind comme ay siiratu Ibn Hisham comme siiratu Ibn Kathir euh, rahimahullah xaw sax wóor ma sax ndax Ibn Kathir bi bind kii nañ ko traduire nañ ko en français mais au cas où boobu doon na maanaam doon na nekk téere bu am solo hmm? ak waaw bon Ashifa plutôt day wax ci. yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay valeur am ci màggal ko ni ko war a soppi nan la war a meloo et cetera ak yu mel noonu quoi mais euh, côté siira carrément carrément hmm, daf ko daf ko def développé. par contre su dee nag déglu bu dee dégg nga man dama lay euh, euh, dénk nga jël bi nga xam ne moom la ci sëñ Fallou def. voilà def na ci siira maanaam euh, loo xamante ne wax dëgg euh, yaakaar naa sax waxoon naa ko fii tamit ne vraiment euh, man loolu rek tax na xaqiqatan ma bëgg sama doom yi dégg wolof pour rek ñu mën ko déglu parce que Euh, ndax ndax ndax njariñ gi nga xamante ne moom la ci tënk leeral yi nga xamante ne moom la ci indi ak li nga xamante ne noonu la ko yaatale hmm. euh, ci wàll boobu jazakallahu xayran wallahu ta'ala waaw question bu bu bu ci topp mooy kii day laajte lan mooy euh, lan mooy mandargaal ne adduna mu ngi tukki yan siñ moo koy wan dañuy ci mujj waaw axiru zaman bon xam nga axiru zaman moom maanaam mujjanteelu jamono moom dafa bari ay dafa bari ay mandarga quoi yoo xamante ne wane na ko te yegg na ba pare am na yoo xam ne yegg si na parce que il faut ñu comprendre que ni mujjug jamono dafa am ñett xeeti mandarga mandarga bu njëkk bi mooy yi nga xamante ne mooy yu ndaw yi jaareel bi mooy yu diggu doomu bi ñetteel bi mooy yu mag yee mag léegi nag ci biir yu ndaw yi daf cee am yoo xamante ne euh, ñoom ñëpp yegg nañ. comme lu demee nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónni gi ñu ko yónni moom mooy premier mandarga le fait que rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw mooy wane ne àdduna ngi waaju euh, donc bëri na ay yoo xamante ne tey bu ñu demee ba jaam par exemple mën a yilif maanaam mën a euh, mën a jur sangam voilà maanaam nga mën a am sa doom ba pare mu yilif la maanaam daanaka maanaam te loolu xam ngeen ni bëri na léegi euh, lu demee nekk li mu wax ne dañuy dem ñu dëkk ci kaw gi dañu mën a ñëw yata taawalul bunyaan maanaam ñuy ñëw ci dëkku taax yi di ci tabax étage yi gën a kawe maanaam bu demee ba ñu dëkk ci kaw ga léegi ñu bàyyi kaw ga njëkkoon ñëw ci dëkku taax yi dégg nga grande les grandes villes dans les mono métropole di ci am doole di am mën a am ah, ku xam nga ku dëkk Texas moom ñëw wala ci ñëw New York am fa ah, ah, dëkk bi ay immeuble yu mag yooyu noonu. ah loolu ñëw na hmm? mooy ku dëkk dégg nga silmaxa dem Ndakaaru am fa ah, wala añam ah ñëw Ndakaaru am fa ay dëkk ay kii yu kawe loolu xam am na ak xeet yu mel noonu yooyu am na voilà am na yoo xam te ne ci ay jikko la aju quoi comme yenn mën a waraate yeeg ah, euh, par exemple la fait que euh, ñuy néewal doole borom xam-xam ba pare di jox gëdd borom alal ak xeet yooyu noonu loolu loolu am na mais dafa am yi nga xamante ne amagul nag li amagul am na ci yoo xam ne ñu ngi waaye di am mooy jaziratul arab bi mooy péninsule arabe bi mu dem ba commencé am am naataange verdoyage comme hadith bi nekk taxe imam muslim la loolu mandarga la buy wane yow man xaam dina ñëw par exemple euh, lu deme nekke euh, yoo xamante ne nag ñëwagul du am na tamit yu yu yu romb ah comme par exemple le fait que jumaa yem ci saa salaam minbar bi lakk maanaam jumaa yem ci am lakk ku fa am ba minbar bi lakkaale loolu amoon na ci les années sept cent loolu amoon na ba pare maanaam a wax waaw wax mooy voilà a à peu près loolu amoon na ak yu mel noonu am yoo xamante ne amagul voilà comme lu deme demee nekk Kaaba gi waaj ko war a nga xam ne nit ñi dañuy dem ba bàyyi ko ba kenn doot fa demati. Hmm. xam nga loolu ñëwagul de gars yi yëpp daf mën a dóor sax Kaaba ga ba mujj gi euh, benn waaye bu dëkk benn euh, éthiopien mooy ñëw ak ay gaayam ñu toj Kaaba gi jël euh, xeer yi di ko paasante ba sànni ko ci géej xeer Kaaba yëpp mais teg benn jullit bu yëkkatu parce que gars yi bon duñ ko sax faale loolu par exemple day ne mujj jamono mu yegg loolu nag yëpp seegul xam ngeen te du léegi ah parce que ak bii gars yi di demee Makka moom bu temps en la gars yi dootul defati Makka bi euh, ak tamit lu demee nekk euh, dajjaal ñëw dajjaal moom xam ngeen ni ñëwagul voilà ak yéen ci àlla yéen sa alayhi salaam wàccaat imaamu Mahdi muntazar ak ñu mel ni ñoom yooyu euh, bu ñu yegsee ci la ñuy wane ne mu jub jamono am na donc yooyu ak tamit jant bi buñ demee ba nga xamante ne day soowee mhm. maanaam day feeña mais yooyu yëgteegul nga xamante ne au lieu que muy jógee tenku di dem sow day jekki-jekki benn bés rek mu jekki-jekki dem ba ci digg bi rek bu wëlbati war a sowee ji fële moment boobu nag bu yëgtee ah boobaa nag tuub day jeex maanaam tant que loolu amul nag buntu tuub tëjuñu ko buntu tuub moo tax dañ koo tijjil ñëpp ba bépp jamono ba mu def ci ñaar pour kenn ku ci nekk moment bi ngay dee moment bi nga xam te ne dem nga ba nga xam ne ni léegi nag da nga dee carrément maanaam yaa ngi nii euh, suufu bu mujj bi nga war a sànni pour dee bu boobaa buntu tuub tëju na ci yow. ñaareel bi ci def moom mooy euh, bi nga xam ne pour ñëpp la maanaam képp ku nekk ci kaw suuf mooy sari mooy jamono ji wax bu jant bi demee ba wëlbati voilà wallahu ta'ala a'lam waaw fi ñuy tëjee mooy question bu mujjee bi ci day laajte mu ne ci jamono ji ñu nekk nga xam ne jullit yi ñu ngi leen di bundu xataal ban xeex la war a taxawal diine ji jël jël jëm ci kaw mooy mooy la guerre de la communication maanaam waxtaan wax jàng xam-xam leeral ak dul ak ak di di di di di maanaam njëkk gaa yi maanaam maanaam gagné xeexu bataille communication bi parce que bataille communication bi soo xësee ba gagné rek jeex na maanaam am nga ñëpp information loolu tax information am solo parce que ku détenir information détenir pouvoir bi ku détenir communication rek yaay détenir pouvoir bi parce que mbooloo mi gën a bari yow la ñuy àndal mooy euh, te loolu mi ngi amee lu dul mënul am lu dul ci njàng xam nga mën a jëlee bopp nit ñi wëlbatee ko ci benn gis-gis ba ñu yor gis-gis bi nga xam ne moom nga bëgg maanaam ci moom mooy bi nga xam ne mooy bu baax bi mooy bi l'islam bi parce que li tax mu neex a def sax mooy ne xam-xam maanaam bu dëppoo ak dëgg l'islam comme li l'islam di jàngale te mu maanaam damay dëppoo ak dëgg mu tegu ci xam-xam mu tegu ci lu leer day neex comprendre maanaam boo ko waxee ñëpp dinañ xam ne kii li muy wax kat dëgg la. amul kenn ku lay wax ne li ngay wax nii yan wut maanaam du dëgg man daf ci dëgg maanaam day neex a comprendre même bu gaa yi dee xeex technique de communication bu ñu mën ci utiliser yow soo dominer en matière de communication. moo tax moo tax tam euh, yéen ci bokk na ci communication moom danaan def communication lu bari boo seetloo même avant moom bi ñu ko doon persécuté loolu Makka bokk na ci li li mu doon def mooy da dem ci foire yi voilà. da doon dem ci foire yi ngir euh, ngir euh, di leen woo ci lislaam d'ailleurs ci la taseeg waa ansaar yi waa Madina yi ñu ñëwoon ci yenn foire yi voilà euh, dégg nga ci la ci la taseeg ñoom maanaam kon nga gis ne communication boobu noonu loolu boo ko amee rek Euh, après xamal jullit ñi seen diine ñu dellu seen diine di ko jëfee parce que tamit nit ñi il faut que ñu jëfe seen diine bu ñu ci delloo ci njàngale alxuraan njàngale sunna yàlla sallallahu alayhi wasallam wallahi léegi tey tey day ngeen gis comme li Seydina Umar wax radiyallahu anhu nahnu qawmun a'azzana Allahu bil islam wa in aradna al izzata min ghayri la ñoo xamante ne yàlla moo tax mu teral ñu yëkkati ñu mhm. bis bu ñu wutee teranga googu yaakaare ko feneen bokku ci l'islam bi dañuy torox te loolu moo